ndokkeel ci weeru tëdd wi nga xam ne moom lañ nekk te tey di juróomeelu fan bi ñu fas yéene àndaat ak yéen rek ci béréb bu tëdd bi di Darou Moukhty ci jataay yi nga xam ne mu assasatul wafa bi xuquqil iman moo koy ànd ak yéen ci biir weeru koor gi yëpp tey nag ñu dalal suñu mbokk moo xam ne mu ngi bàyyi ko Dakaaru ñu koy wooyee sëriñ Jibi say mu ñëw ngir ànd ak ñun ci jataay yii nii lépp ngir li ko yàlla baaxe ci wàll gi nga xam ne moom la fas yéene ànd ak ñun waxtaan ci tey mu mën koo bokk ak mbokki jullitam kon sëriñ Jibi Sey lañu dalal fi jataay bi tey mu fas yéene ànd ak ñun ci ahamiyatu ta'allum bi lughatil umm muy am solo goo xam ne nit ki la muy xamlu mu jaare ko ca làkk wa mu nàmp am solo goo xamante ne loolu am na ko solo kon loolu ci la sëriñ bi fas yéenee waxtaan ak ñu tey insha allah muy nag tomb am solo euh, comme ni nga xamante ne noonu la ko ñi ko fi jiitu woon di ànd ñun rek képp koo xamante ne yaa ngi ñëw di bokk ak ñun jotaay bii nii fa ngay jóge ñi nga xamante ne say mbokk lañu say mbokk ci wàllu diine bokk ak yow bëgg-bëgg tamit te mooy fépp foo xamante ne ñi ngi fay sàkku aw yiw nga dem fa sàkku ji ko euh, noonu tamit la ay dëkkanoom def ànd ak ñoom ànd ak moom bàyyi ko ba Ndakaaru ñëw ngir bokk ak ñun jataay bii nii kon li nga xam ne moom lañ ci séntu ci aw yiw yàlla nañ ko yàlla fay fay goo xamante dina kawe suñ jot ñun ñëpp kon sëriñ Jibi sëy bi mu ñëw mu ngi ànd ak ku ñu wax sëriñ Basiiru euh, sëriñ Basiiru Sey ak sëriñ Basiiru ture ak sëriñ Jili sëy sëriñ Basiiru sëriñ Basiiru Cubb kon ñooñu mooy ñi nga xamante ne ñoom la àndal bi mu ñëw fii jataay bi nii ni ma ko waxee léegi rek euh, tomb bi nga xamante ne moom lañu moom la fas yéenee ànd ak ñun tey muy am solo goo xam ne nit ki xam lu jaare ko ca làkk jaare ko ca jaare ko ca làkk wam nàmp am solo goo xamante ne loolu am na ko solo ci loolu la ñu la fas ànd ak ñu tey incha allah xamaa ne bala ñu ko jox kàddu gi rek dañuy tënk aslëf ci ay yëngutoom rek euh, mu jànge alquranul karim ci daara ju ñu wax maslakul huda di daara joo xamante ne dakaar la nekk foofee la jànge alquranul karim ci ku ñuy wax Serigne Souleymane seen foofu nan daara joo tamit ci la jànge lu baree bari ci wàllu xam-xam xam-xamu diine ak yeneen xam-xam yi nga xamante ne jullit bi dana dana ko yittewoo euh, mu nekk tamit ab gëstukat nekk tamit bindkat bind na ay téere ñu mën cee lim rek benn boo xamante ne euh, mi ngi ko tuddee ta'allam diinaka bil olofiya maanaam mooy xamlul sa diine ci wolof ak beneen boo xamante ne mi ngi ko tuddee Cheikhu Ahmad Bamba xaadimu euh, rasul jaar jaar ak jàngale. kon li ñuy def rek moom mooy dañu jox kàddu gi sëriñ Jibi Sey ci tom bu am solo bi nga xamante ne moom la ñu fas yéene baaxee tey incha allah bala ñu ko jox kàddu gi rek ñu fàttali mbokk yi ne suba ci alxames ji incha allah di juróom-benneelu fan ci weeru koor gi fas yéen nañoo ànd ak. Euh, inspecteur Serigne Sam mu fas yéene ànd ak ñun ci al bay na diini wa siyaasa xiraat xiraa alil waaqi as Sénégal yi mooy relation bi nga xamante ne moo dox diggante diini ak politique mu fas yéene ci andi am njàngan nag sukkandikoo ko ci li nga xamante ne mooy xew dëgg-dëgg fii muy xewu ci Sénégal kon tom boobu incha allah ci la Serigne Sam Bousso fas ànd ak ñu suba incha allah ci alxames ji du juróom-benn fan bi. kon li ñu def rek moom mooy dañuy jox kàddu gi sëriñ Jibi Sey ci tomb bu am solo bi nga xamante ne moom la fas yéenee ànd ak ñun tey yàlla na ko yàlla defal tawfiq defal ñu ko asalaamaaleykum wa rahmatullah. kàddu ci nuyu ak siyaare ku nekk ci turam ak santam di sant bu baax wax dëgg yàlla ci dalal bi ngeen ñu dalal ci jataay bu tedd bii. ñu ñaan suñu borom rek yaakaar gi ko sabab yàlla na leen suñu borom bon lu kawe seen jort te mooy laabirante rek diggante jullit ak morom ma ni koy yonent bi alayhi salaatu salaam waxee ni ad diinu nasiixa diine ji laabirante la di ñaan suñu borom weer wu tedd wi nga xam ne ci lañ nekk muy shahru ramadaan mboolem luñ ci yëngu rek yàlla nañ ko yàlla nangul te niñ ko baaxoo waxee yàlla nañu weer wi di fekk ñu nekk ay jullit xàqan bu ñëwee ñu des di ay jullit xàqan bu wéyee it desaat di doon ay jullit xàqan ba mu fekkaat ñu ci suñu diiru dund mel noonu yomb na suñu boroom lool yàlla nañ ko yàlla defal di sant nag njëkk ñuy tàbbi ci waxtaan wi sëñ Omar Diop mi nga xam ne suñu xamee ak sëñ ma ci moom la jaare ba sabab jataay bi ñu koy sant bu baax a baax wax dëgg yàlla ndax xam gi mu xam bëggu xam-xamu sëñ Ahma Mbàkke mi toog moo sabab mu boole ñu ba jataay bi am ñuy santaale sëñ ma bu baax wax dëgg yàlla ku ne xam na taxawaayam ci barab bi ku ne xam na taxawaayam ci liggéey bi ñu ko ciy sant ak mbooleem ñi nga xam ne ñoom la bokkal liggéey bi di siyaare suñu sëriñ suñu wëllëre sëñ Abbas Mbacke sëñ sëñ Xaadim Abbas wax dëgg yàlla ndax am na yu ñuy seq yu bare bare yu jëm ci mbiru sëriñ bi rek ci biir ak ci biti di siyaar tam ki nga xam ne tey mooy xalifa maam Thierno Birahim Mbacke muy sëñ Abbas di ko ñaanal suñ borom yàggal ko fi lool te wéral ko yéene bi mu am ci liggéeyu borom daaru bi yàlla na ko ci suñu borom defal lu kawe njortam ci barke Cheikhul Khadim di ñaanal nit suñu xalifa muy xalifatul am taifatul muridiyya muy Cheikh Sidi Muxtaar yàlla na ko fi suñu borom yàggal lool te wéral ko mbooleem naal yi nga xam ne naalal na ko sëriñ bi yàlla na ko yàlla yeggale te yeggalee ko ci ayam su ko defee ñu ngi siyaaraat mbooloo mi yépp di wax ne seen jotaayu tey ñi ngi fas yéene waxtaanee lu ama am solo te mooy njariñal jàngee ci saw làkk maa ci yokk sax rawatina say mbiri diine nga xam ne waxtaan bi nim nar a tëddee mooy dinañ njëkk a leeral ni làkk yi bari ak yow làkk wi ñu ciy jëfandikoo te mooy bi nga njëkk a xam te mooy bi nga nàmp nga xam ne boo demee ci wàllu tubaab moom la ñuy wax langue maternelle mooy langue bi nga njëkk a dégg ci biir kër gi ginnaaw ga nag beneen làkk bu duggaat rek daf cee dolleeku waaye boobu daf fay des su ko defee làkku njëkk woowu dafay làkk bu am solo lool di làkk boo xam ne incha allah ci biir waxtaan wi dinañ leeral bu baax ni nga xamee ne looy sàkkoo xam rek jaare ko ci làkk woowu dafa gën a jàppandi su ko defee it du ñàkk ñu laalaale ci biir waxtaan wi tey làkk yi nekk ci biir réew mi ban gëdd ak ban taxawaay lañ war a ak làkk yi nga xam ne dañ leen a jéggaan lu ci mel ni arab ku ne xam na ne du suñu cosaan waaye lislaam moo ko fi indi su ko defee nag mu nekk làkk bu am solo lool boo xam ne dangay faral di wax ne dafa am làkk boo xam ne yàllaa ko tànn am làkk boo xam ne yàllaa la ko tànnal bim mooy bi ndey ak baay di làkk boobu da ngaa judd rek fekk ko fa mu neex la mu naqareel di nga ko dégg ndax ñoom ñooy ñi ngay njëkk a saafanteel ñoom ñooy ñi ngay njëkk a kon kàddu yañ lay wax ci làkk wañ la koy waxee mënoo ko ñàkk xam boobu yàlla la ko tànn waaye ku ne xam na ne arab làkk la woo xam ne suñ borom moo ko tànnal boppam yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam daan na wax ne bëgg leen arab ngir ñett arab la alxuraan arab la te àjj na arab la ñuy làkk loolu yépp di wane ne làkk la woo xam ne wu suñ boroom tànnal boppam la ba yónnent bi nga xam ne moom la yàlla yónni làkk woowu la waxeek ña nga xam ne ñooñ la yàlla yabal ci moom moo tax boo demee ci alxuraan di nga dégg suñu borom di wax ne wa ma arsalna min rasulin illa bi lisaani xawmihi muy aaya bu ama am solo boo xam ne bokk na ci li muy leeral mooy amuk solo aw làkk bañ na ko ba moom suñ borom nee na yónent bu muy yebal rek xeet wa nga xam ne ca la koy yebal làkk wi ñuy jëfandikoo ca lay wax ak ñoom moo tax mu teg ci ne lii li yubayyina lahum ngir mu biralal leen ngir mu leeral leen waaye ci wan làkk la koy jaare mooy làkk wi nga xam ne ca ñam ko yebal moom lañ dégg su ko defee nag yónnent bi alayhi salaatu wasalaam nekk koo xam ne yàlla daf koy yónni ci mbooleem doomu aadama yi ilaa kaafatan di naas te mbooleem doomu aadama yi du ñëpp a dégg arab waaw du ñëpp a dégg arab moo tax ba ci alxuraan di nga gis ñu koy tekk ci yeneen làkk di ñu koy tekk ci yeneen làkk ngir maanaam mi nga xam ne moom la ëmb ci biiram nga mën cee jote ba bu topp ko jotee mu mën a jàppandi ci yow lu mel ne axadis yi nga xam ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo ko wax te lépp nekk luy leeral diggante nit ki ak boromam nekk luy leeral tam diggante nit ki ak ni mu war a jaamoo boromam loolee yëpp di nga gis ci ay réew yu bari ñu koy tekki ci làkk yi nga xam ne moo gën a jàppandi ci ñoom donte am na ay daaj yoo xam ne ci arab kooku loo dégg-dégg saw làkk loo bëgg-bëgg saw làkk bu mu mën a doon rek moom du tax nga tuxal ko boo seetloo réew mi li ñuy bëgg wolof yëpp li ñuy dégg wolof yëpp sañu ñoo xutba ci weneen làkk wu dul woowa ndax gannaaw yéen Cheikhuna Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul daf ñu dénkoon ne imam Malik na nekk seen royukaay ci wàllu mësa te gis nga xutba ci arab lañ koy lañ koy def moo tax léeg-léeg ñuy faral di jiital bayaan bayaan bi nekk ci wolof ngir ñu ci mbooloo mi gannaaw moom lañ dégg su ko defee ñu mën leen làkk làkk woo xam ne dinañ ci mën a déggee lu baree baree bari dinañ ci mën a xamee lu baree bari seen diggante ak seen borom waaye du tee xutba bi moom ci arab lay des julli itam loo farlu farlu loo bëgg-bëgg saw làkk sañoo koo tekki wax ay baati wolof waaye baati arab yaa nga xam ne ca la nekkoon te loolu la koy dëgëral mooy yonent bi wax gi mu wax ne sallu kama ra'aytumuni usalli na ngeen julli comme ni ngeen ma gisee mooy julli arab la ci daan làkk kon arab nga ci làkk moo tax jullit bi war naa góor góor lu farlu ba nga xam ne ndàmmi xam-xam yi nga xam ne arab moo leen ëmb ci biiram war naa fexe ba xam lu arab ba mën a yër téere ya nga xam ne ci arab la ñëw mën cee xame dara waaye boo seetloo réew mi loolu moo ci jàppandiwul daanaka jullit yi nga xam ne boo leen joxoon alxuraan ñu mën a xam lu bare bari ci biir bariwul koo xam ne boo ko joxoon saxiix Buxaari wala muslim mu mën a jàng ab axadis bu mu mën a doon mën cee xam lan la ci yonti bi wax ci arab bariwul moo gis nga tekk gi du mën a ñàkk faaw ñu leen di laabire ci ñi nga xam ne ay borom xam-xam lañ yàlla defal leen dégg ci diine ñuy wax ak ñoom ci làkk bi nga xam ne moom lañ xam su ko defee maanaam bi day tuxal rek moo tax damay faral di misaal aw làkk ni ndab su ko defee nag xam-xam bi ci biir wala njàngale bi ci biir mooy ñam wi nga xam ne moo nekk ci biir ndab bi boo jëloon misaal làkku arab dafa mel ni làkk bi ndab la waaye tey su ma la waxoon ay baati arab am na jàngale boo xam ne moo nekk ci biir wala kàddu goo xam ne moo nekk ci biir waaye bu fekkee déggoo arab ndax di ko mën a topp misaal yi mooy boo jëlee tësoori sixaar tey boo demee ci tarjumaan ji njël benn bëyit yi di nga dégg sëriñ bi ne la yaa ayyuha sibiyaanu la tastaxiloo anil huda wa bil ulumi staxiloo fastaxiloo bil xibsi wa tilaawa wajtanibu majalisa shaqa xoola kàddu gi ki dégg arab soo ko waxee moom dégg na ko waaye am na lu des mooy topp gi sëriñ bi ñan la ciy waxal ndaw ñi waaye bu fekkee déggoo arab dafa mel ni tàllal naa la ndab boo xam ne yow ñam wi ci biir moom mën a koo jëfandikoo li nga mën mooy xool ndab bi rek naan mel na nii wala mel na naa waaye ndab bi li tax ma jox la ko mooy ñam bi mu ëmb ci biiram laa bëggoon nga jëfandikoo ko lan la ci sëriñ bi wax yaa ayyuha sibyaanu ndaw ji laa tastaxiloo bu leen soxlawoo anil huddaa lu dul njub wa bil ulum tastaxiloo te itam ay xam-xam na ngeen koy soxla fastaxido bil xibsi wa tilaawa na ngeen soxla di wattu tey jàng wajtani boo majaali sa shaqaawa te itam na ngeen teet jataay wooy taxaat yi gis nga bi nga ko làkkee ci arab ki dégg arab rek moom da koy daal di jëfandikoo ci saasa ndax gis na ndab bi xam na li ci biir ndab bi mën na koo jëfandikoo waaye bu fekkee nag yow ndab bi rek nga xam ñam bi ci biir moom xamoo ca dara su boobaa nag regg ak màndi doo ko gaaw a jotee ci njàng mi ngay jàng moo tax mën nga koo tari mu neex lool mën nga ko wax mu neex lool waaye nag bu fekkoon xam nga bu wér li la ci sëriñ bi wax am na geneen tari boo ko war a tari tariwaat mooy tari ko ci jëfee ko tari ko ci jëfee ko ndax ndigal la ci joxe yéen ndaw ñi bu leen soxlawoo lu dul njub te li lay won ne dégg njàngaleem sëriñ bi am na solo dama mos di waxtaan ak benn mag mu ne ma jamono bi ñu toll dégg sëriñ bi moo gën bëgg sëriñ bi. wax wax bu naqaree dégg ndax bu fekkee ci bëgg rek nga yem su boobaa mën ngaa toppee sëriñ bi noo xam ne du nim taamu te su boobaa jariñu du la yomb ndax bëgg rek ci nga waaye bëgg dañ koy wommat lan moo koy wommat xam-xam xam-xam bi lay dimbali sa bëgg sëriñ bi jariñ la kooku faw mu ànd ak nga dégg sëriñ bi boo déggee sëriñ bi ca saasa mënoo ko ñàkk bëgg sëriñ Tuubaa dafa bëgglu dafa sopplu su ko defee nag dégg bi nga koy dégg mooy tax téere mi loo ci yër donte ci arab la ko wax xam bi ngay xam li sëriñ bi wax mooy tax boo fa bàyyi ko topp ko te loolu ñun ñi nga xam ndakaaru lañ féete rawatina di ay ndaw boo seetloo jamono fi mu toll ñi bëgg sëriñ bi bari na lool waaye ni ñuy toppee sëriñ bi ndax noonu te loolu bokk na ci li ciy gàllankoore mooy ñàkk koo dégg mooy boo seetloo sëriñ bi njàngaleem li ci ëpp ci arab la ñëw donte bàyyi woon na xel jamono bàyyi xel gopp daan na tombal mag ñi nga xam ne am njàng wéy na ci ñoom ku jàng na ju xalaat xaaj di nga dégg mu ne ndaw luy jàng dafa mel ni ngay rëdd ci aw doj rëdd ci aw doj loo ci rëdd ca lay des waaye mag nag moom jàngal ko dafa mel ni ngay rëdd ci aw ndox boo tegee sa loxo rek mu daal di faru loolu li muy li mu li muy li muy tegtale mooy bu fekkee ay ndaw lañ bëgg sëriñ bi lool te niñ koy toppee desee mel nam war a mel mooy njàngaleem sëriñ bi moo desee yegg ci ñun te gàllankoor bu sew bi ci nekk nag mooy làkk bi masaalikul jinaan tey joxe ciy xeeti ndigal cay xeeti tere waaye arab gi mu doon su fekkee yow kenn tekki lu ko ci ci wolof wala yow amoo pas-pas bu bu la dimbali ba nga jàng arab ba boo tiimee masaal yi xam ne ci sëriñ bi wax lépp boo fa bàyyi ko mën koo tari ji ci sa làmmiñ mën koo tari ji ci say cër su boobaa nag toppee sëriñ bi toppin wu am am solo mën naa mën naa diis kasa moo tax tekki gi mënta ñàkk te boo seetloo magu murit yi leen suñu borom defaree tawféex ca loola mooy demal ca daara ja nga xool ni jàngee téere yi dafa mel ni misaal bi ma ci joxe sànq rek ndab li lañ lay lañ yekkoon ci ci ndab boo xam ne arab la waaye ñam wi benn rek la ñam wi du soppeeku ndab yi nag mën naa soppeeku ndab bi mooy arab ndab bi mooy wolof ndab bi mooy français ndab bi mooy anglais waaye li ci biir nag benn rek la Serigne mbay yàlla nañ ko yàlla fayal mu liggéey ci liggéey bu rëy mooy jëlee na masaalik ci arab indi ko ci français su ko defee français bi moom. mën naa bañ a soxlawoo sax cosaan ba nga xam ne moo nekkoon arab ba waaye bu liiree liñ bind ci français rek dina xam ne sëriñ bi lii lay doon jàngale mooy dana xewlu kasa dina xewlu wolof bi bu fekkoon dimbalee nañ ko loola nga xam ne dañ koy jëlee ci arab tekkil ko ko ci wolof ba mu dégg ko ndax mooy làkk wi nga xam ne moom la nàmp te lépp luñ lay jàngal ci weneen làkk wu mu jaar wi nga nàmp ci lay gën a gaaw moo tax sëriñ bi ci ak xarañam mbooleem jàngale yu baree bari yi nga xam ne def na ko ci téere yi daan na ko tënk ci ay tomb yoo xam ne daka daan tombal nag yu baree bari nga xam ne lu gàtt lay doon mën naa cee indi benn rek bi muy wax ne mbooleem li ñuy jàng ci téere yi daje na ci wor ma waaw sëñ Tuubaa li ñuy jàng ci téere yi daje na ci wor sëñ bi teg ci ne wor ma nag ñett la wor ma sa digg ak sa borom wor ma sa digg ak sa morom wor ma sa digg ak sa bopp sëñ bi teg ne war ma sa digg sa borom mooy lum la digal nga def lum la tere nga bàyyi lum dogal mu neex la lum la digal nga def lum la tere nga bàyyi lum dogal mu neex war ma sa digg say morom mooy lépp loo xam ne bañ nga ku la ko def bul ko def kenn te itam ku la ko def ba jéggal ko xoola jàngale gi te ci wolof la ko wax kasa lépp looy bañ ku la ko def yow bul ko def kenn wa kun ma annaasi jami'an dëhraka kama tuhibbu an yakunu ma'aka loolu moom la wax ci naju xalaat xaaj loolu arab la waaye gis nga lam wax foofu duggaat na ci tënk bu gàtt bi mu wax lépp looy bañ ku la ko def bu ko def kenn te itam ku juumoon wala mu sàgganoon ba def la ko nga jégal ko te yàlla rek tax te moom sëriñ bi wax na ko ci kàddu naam waaye da ko jëfe lim daj diggam ak tubaab bi ci ay coono ci ay fitna mënee su koo takk waaye dégg nga la mu wax afawtu anil a'da'i turra jéggal naa mbooleem samay noonu kon bu nee la war ma sa digg ak say morom mooy looy bañ bu ko def kenn ku la ko defoon ni jéggal ko moom jàngale na ko waaye gis na da koo jëfee ba nag su ko defee lam ca tagaat mooy war ma gi nga xam ne moo war sa diggante ak sa bopp mooy lépp loo xam ne bañ nga ku la ko nettali boo wéetee bu ko def boo wéetaloo ko bu ko def te boo seetloo xeetu tomb yi ak xeetu jàngale yi li ci sëriñ bi def bari na lool lool lool te loolu dara waralu ko lu dul jàngale bi gën a jot nga xam ne dafa bokk ci kéemaani làkk mooy dafa am làkk boo xam ne mënees nañ koo wax mënees nañ ko bind mën nañ ko wax mën nañ ko bind am làkk woo xam ne daanaka wax ko rek lañu man boo seetloo suñu làkk wii di wolof njëkk lislaam di dugg ci réew mi dañ ko daan waxee rek waaye ay loy loy mooy ay lettre wala nga ne alphabet boo xam ne mën nañ koo bindee làkk wi daanaka amul dañ ko daan wax rek moo tax boo jàngee histoire dañ naan la tradition orale lañ am dafa am tradition orale am tradition écrite tradition orale mooy loo xam ne da ngeen koy donnuwante wala ngeen koy joxante wala ngeen koy weccoo xeet wu dem weneen xeet jël ko mbooloo mu jàll beneen mbooloo ñëw fekk ko fi waaye liñ koy jàllalantee suñu biir ci wax képp la yem te xam nga wax moom dénk ko waaye dénk ko ab lettre moo gën a wóor bu ma jëlee samay wax bind ko ci këyit jox la ko lu àdduna yàgg-yàgg du soppeeku waaw mi moom lu àdduna yàgg-yàgg du soppeeku waaye bu dee ay wax nag laa la dénk boo xefee sa pas-pas mën na cee dugg gis nga suñ jotaayu tey bii buñ fi bàyyee ko woon ku ne di ko nettali boo xefee di nga dégg nettali yu baree bari yu bokk la koy def mooy ay wax la ñuy jottalee te ay wax mën naa bañ a jot ngir ñu denc ko mu yàgg mbind daa gën a wóor gannaaw nag làkk woo xam ne mënoon nañ koo jëfandikoo ci bind newu fi moo tax daanaka dañ ko daan jokkalante ciy wax rek da ngay wax sa moroom mu denc bu xale yi juddoo mu nettali leen ko xale yooyu ñooy dem ba nekk mag téye ko ba xale yi judduwaate mu nettaliwaat leen ko moo tax léeg-léeg soppeeku mën a am ci diggante bi moo tax sëriñ bi ko xarañ la daf ne wax naa ngeen dégg jëf naa ngeen gis bind naa bàyyi fi lu mu ci teg sama ginnaaw bi dara fee seen xoola xeetu nettali yi taarix bi duñ ci gis léeg-léeg ak wute ndax ay wax la yu ñuy nettali rek ki dégg ko nii ki dégg ko nii ki waxe ko nii waaye mbind mi moom dara mënu koo tuxal dara mënu koo soppi waaye ci lan la ko indi ci làkku arab ndax mooy làkk wi nga xam ne moo gën a jot te ñi ko dégg ci àdduna bi ñoo ëpp fuuf te ku gëstu taarix wax nañ ne sëñ Moussa Ka woy yi nga xam ne moom la njëkk a woy sëriñ bi ci arab la ko defoon ci jolof bi ko sëriñ bi déggee dana ko am na loo def de mu ne ko waaw waaw daal di koy génneel woy yi bi ko sëriñ bi gisee la ne ko baax na de waaye bu beneen yoonee dee may woy ci wolof boo gisee may woy sama sang ba Seydina alayhi salaatu ci arab dama bëgg bu ko ay mbokkam déggee xam ko boo ma deetee way na nga ma woy ci wolof bi nga xam ne moom laa doon samay mbokk doon ko ma nàmp gis moo tax sëñ Moussa Ka daa dëggal bu ti xalimaam di woy ci wolof ku mel ni sëriñ bay Jaxate li mu woy ci wolof Cheikh Samba Diarra mbay li mu woy ci wolof sëñ Mor Kayre li indi ci wolof sëriñ baa ngi bind ci arab di def ay tomb ci wolof waaye defar na ay mag yoo xam ne daanaka lu baree bari lu sëriñ bi wëy ci arab bu fekkee yow sa xam-xam wala sa gëstu ci diine dimbaliwu la ba nga mën a jekku làngu arab baaxee na la fi ay mag yu baax yoo xam ne defar na leen bañ mel nañ war a mel su ko defee loolu sëriñ bi làkk fële ci arab donte jote woo ca boo gëstoo ñii mën caa nàmp lu baree baree baree bare sa diggante ak sa borom ku mel ni sëñ Moussa dinaa ci indi yenn waxam yu am solo bi naan sëriñ bi nee na ne ci sa bopp ak ne ci man ak ne man bokkuñu ay pay yéen murit yi fi sama wax bu am solo ne ci sa bopp ak ne ne fi man ak ne ci man bokkuñu ay pay yéen murid yi fi sama mu teg ci ne ku ne ci sa bopp ñu balaak sa bopp dunyaa wa nga farek sa lépp benn nga def lu baax ba dem jinaani wala nga def lu bon ba dem niiraani ku ne ci man mën na ci moom te yor ko àdduna ak àllaaxira far defar ko ramm ko sàmm ko ba xëy jofal ko jébbal ko njoon màkka mu fa dëkku xam nga bi gën mu teg ci ne ku ne fi man ngir koom yi ak saayir si ma jox la yooyu sama baatin dellu si su ko defee wax la boo xam ne sëñ Moussa ko moo ko wax waaye réeréwu ci ak sëriñ bi ndax pas-pas bi mu ko waxee sëriñ bee ko def ci moom donte ci wolof la ko wax te itam wolof yi moom la ñuy gën a mën a dégg bokk na ci it lenn lu ñu leen di nettali loo xam ne diggante sëriñ bi la woon ci jamono bi muy nekk ci géej gi tumuranke fa lool nga xam ne moom képp a demoon donte am na ay mag yu murit yu def yitte ba fekk ko fa waaye ci biir tumuranke googu sëñ Mouhamadou Ami Diop Dagana mi ngi nettali ci Irwa Nadim ngir won sëriñ bi ni mu nekkee woon am boo jëmm joo xam ne foo ko natt ci bëgg réewam foo ko natt ci bëgg làkkam wii gis nga ni mu waxee sëñ Moussa Ka ba wëlbatiloo ko xalimaam ngir muy wëy ci wolof kon mi ngi doon bàyyi xel xeet wi nga xam ne fa la ko suñu borom wàcce ijaal ruju'i ila xawmi sa'adatana wa takfina yawma jamil xarxi niiraana kon sax su nekk mi ngi bàyyi xel aw xeetam ndax wax dëgg yàlla ñun la ko yàlla baaxee mu wàcc suñu biir nekk ko sagal der bu ñuul waaye mbooleem li nga xam ne dafa ànd ak der bu ñuul sëriñ bi koo fonk rawatina làkk wi. moo tax sëñ Mouhamed Amady Diop Dagana di nettali ci Irwaaw Nadim ne jamono yi nga xam ne sëriñ bi eh, dafa nekk ci tukki bi dafa am ko ko mos a dig butéelu misk fekk sëriñ bi sàkkuwu ko ci moom ndax du sàkku lenn ci kenn kudul borom du moo ko sàkku ci moom waaye waajee gi sëriñ bi rek xëy sëriñ bi dig ko ko. waaye nee na ni mu ko diggee sëriñ bi noonu la ko diggee woon keneen waaye far yàlla dogal digge ga sottiwul bi mu demee ba digge bi sottiwul nag ñuy nettali ne ñoom ñaar ki nga xam ne diggoon na ko butéel bi te joxu ko ko ak moom mi ko digge woon nee na ñuy xuloo xuloo boo xam ne ci wetu sëriñ bi la moo tax sëñ sëñ sëñ moo ami Jóob bi ñu koy nettali dane wazalika bi xurbin min nii mooy xuloo la boo xam ne mi ngi doon am ci wetu sëriñ bi yaa ma ko diggoon joxoon ko nangam sangam wal kàllaamu bi luxatinaa wolofiyati nee na kàllaam gi ñu doon waxantee ñoom ñaar seen baat yooyu leen mu ne bi naa ci suñu luxa suñu waxin al wolofiyatu ci wolof lañ doon waxantee loola te booba ca gabon nee na walay saa fas yi xëy nii te nekkul sax wolof boo xam ne wolof bu leer la waaw nekkul wolof bu leer waaye ay wolof la rek waaye sëriñ bi ci baatu wolof yooyu nga xam ne doon na ko dégg ci tumuranke goo xam ne tumuranke woon na ko sori bu mu sori aw dëkkam nee na dafa mujj zakarat ni biir gin si daf ko mujj fàttali réew mi fàttali ko fi mu bàyyeekoo ba nga xam ne xolam sedd ca lool ci baatu wolof yooyu mu dégg mu teg ci ne xattaa ka an nii fi baladi waaw xattaa ba nga xam ne ka an nii dafa mel ni ki man fi baladi maa ngi ci sama réew te lan ma ko yóbbu foofa mooy baatu wolof yi nga xam ne dégg na ko ci barab bu sore sore sore sore loolu yëpp doy sëkk tegtal ci làkk wi nga xam ne moom ngay làkk moom nga yàgg jëfandikoo fi mu la mën a yegg te loolu sëriñ bi da cee doy tegtal bu baax a baax a baax ba ci mag ñim defar daanaka wolof moo nekkoon seen làkk wi ñuy gën a gën a jëfandikoo mboolem ñeñ tarbiya mboolem ñeñ defar biir ak biti ku mel ni akasa ki nga xam ne moo sañ dëkk bi di daaroon moxti yi boo déggee sëñ Fallou ne suñu bàyyi cerno daf ñoo jàngal bañ ni ar mu yar ñu ban ni nër mu yee ñu jar loolu mën ngaa xalaat yan làkk la jëfandikoo moo tax ñaari làkk yi ma wax sànq day dellu siwaat mooy làkk wi nga xam ne yàllaa ko tànn ak làkk wi nga xam ne suñu borom moo la ko tànnal te doy na ci sëkk tegtal mooy ki lay jàngal arab ak tey foo ci mën a toll ci déggin foo ci mën a toll ci kawe am na làkk wu njëkk a jëfandikoo mooy làkk wi nga indaale rek bu dee wolof nga jëkkoon a dégg buñ lay jàngal arab daanaka arab lañ lay yekkal ci làkk bi nga dégg rek ba nga dem ba suñ borom ubbi la ci ba nga mën ngaa doon sax interprète moo tax boo demee ci yenn borom xam-xam yi dañ lay xamal ne la amul benn réew ci jamono bu suqaliku te du wut ne aw askanam seen làkk lañuy ñuy du tee nag ubbeeku jamono ak tey ñu demee bay wax wàllu village planétaire nga xam ne dañuy wane ne àdduna lépp ràbbanti ràbbantikoo lépp lëkkaloo ba yem ci aw làkk képp képp du doy waaye saw làkk moom na nga ko xam na nga fexe ba mbooleem luy xam-xam it na nga ko ci yekk waaw maanaam mooy traduction tey bu ñu jëloon xam-xamu mbay tey am na ay téere yu bare bari bari yu ci wax ci wàllu wolof ñu yekk ko ci làkku yu ci wax ci wàllu anglais wala wax ci ci wàllu français mais bu ñu ko yekkee ci làkku wolof jàngal nit ñi nan la ñuy jàngee ci wolof su boobaa dinañ mën a am xam-xam bu baree bari ci mbay ci lan lañ koy jaarale ci làkk bi nga xam ne moom lañ xam ci wàllu commerce noonu ci wàllu industrie noonu ci wàllu communication noonu ci bépp xeetu xam-xam boo xam nit ki da koy jëfandikoo rek mu koy jëriñ ci àddina am na ci làkk woo xam ya koy jàngale ci làkk wooyu la nekk su ko defee nag gannaaw réew mi li ëpp ci ñoom ci làkk wi lañu dégg làkk wi lañ xam boo leen ko tekkilee rek suba ni ko mën a jëfandikoo loolu nag fi mu ëppee solo mooy amru diina mooy suñu mbiru diine tey maa ngi koy wax bu yàggul boo seetloo li ëpp ci jullit ñi bari na koo xam ne boo nekkoon jullit nga mu ne waaw waaye boo nekkoon lan mooy faratay julli lan mooy sunnay julli julli ci mën nañoo bari lool waaye ñi ko ci mën a wax ñu néew lay doon te gàllankoor bi lan la mooy boo ko bëggee xam bi nga jàng tasawudu sixaar te sa tasawudu sixaar arab la fer ij ji sax taxul nga mën a jàng tasawudu sixaar xam faratay julli xam sunnay julli faslun fil ixsaan yi li sëriñ bi wax ci lixsaan ci tasawudu sixaar foo ko natt ci solo weesu ko te mën ngaa fer ij te buñ la laajee lu sëriñ bi wax ci façon fil ihsaan yi doo ko mën a wax parce que arab moo xaw a nekk làkk bu xaw a diis ndax faw nga fer gannaaw boo feree faaw nga jàng mën a mën mën a liir boo demee ba mën a liir it doyut faaw da ko dégg boo ko déggee mooy tax fer nga xàmmee araf gannaaw boo xàmmee araf yi boole boo boolee mën a liir boo liiree des na nga dégg arab ba boo jàngee rek ku la laaj nga ne mën a ko ne ko nangam ak nangam moo tax jullit ñi bari lool ñoo xam ne bëgg nañ diina ji lool waaye xam-xam bi ñu war a am ci diina des moo tax ma ne thème bi mën nañ cee yokk jàngee ci saw làkk waaye rawatina say mbiri diine ndax jullit yi tey kenn ku ci nekk yaa waroon am pas-pas bu wér am dogu gu wér bu lay dimbali ba mbooleem xeeti xam-xam yi ñu yekk ci arab ñun ñoo war a jàng arab xam arab ba mën a gëstu téere yooyu xam la fa nekk waaye bu loolee amul nag jàppandal mën naa am jàppandal mooy lan benn sëñ Ahmad Mbàkke nekk jàmbaar lool yàlla defal ko tawféex ci arab mu dem gis tasawudu sixaar mu nekk téere bu am solo mu xam ne sëriñ bee ko liggéey mu ne naa ko tekki ci wolof te loolu jàmbaar ju mag ju koy def min ci dëkk bii muy sëñ Abdourahman Mbàkke yàlla na ko fi yàlla yàggal lool te wéral ko bëri na ñum jàngal bañ nekk ay borom yi xam-xam lool bay jàngal ñeneen te jotaayoo jotaayoo ñoom xam loolu nit ba muy jàngal keneen te jotaayoo leen loolu li ko maye mooy xarale yu yees yi nga xam ne suñu borom indi na ko ci kaw suuf ndax ci barab bii lay toog wax waxam jël téere bu am solo teg ko ci wolof akasa ñu jël wax jooju dugal ko ci internet bi fu ab taalibe nekk ci àddina mën caa jote mën koo déglu boo ko dégloo nga xam ne li ma waxoon sànq ci yekk gi rek mooy njëlbeen gi arab la mooy ndab li waaye dala koy yekkal ci wolof sëriñ bi nee na nangam ci arab waaye lii lay tekki ci wolof nangam ci arab lii lay tekki ci wolof nangam ci arab lii lay tekki ci wolof def ko ci masaalikul jinaan def ko ci nëju xalaal xaaj def ko ci tësudu sixaar tësudu shubbaan ay téere yu baree bari yoo xam ne yooyu boo ko dajalee rek gis nga ñi yàlla defal tawfiix ñu xam li sëriñ bi wax foofa seen doxin mënta bokk kéem ci bëgg sëriñ bi rek waaw man daal bëgg naa sëñ bi mais boo bëggee sëñ bi xam-xam moo war a wommet sa mbëggeel googu waaye bu dul loola rek boo xefee di nga am gàllankoor ñi bëgg sëriñ bi bari na lool waaye ni ñuy toppee sëriñ bi ndax noonu la lan mooy gàllankoor gi mooy dañoo yem ci bëgg gi rek waaye buñ ko gëstu woon faa ñu dem jéem a xam li sëriñ bi wax ci téere yi lan la buñ fa bàyyi ko nag mën koo topp. moo tax ñu ngi may nettali benn soxna soo xam ne dafay bind thèse ci njàngaleem sëriñ bi waaye nee na bi mu gëstoo téere yi ba mu ca bàyyi koo dane murit gi ci mbedd mi ak murit gi sëñ Tuubaa bind ci téere yi bokk. wax bu am am solo nee na murit gi mu gis ci mbedd mi ak murit gi nga xam ne moom la Serigne tubaab bind ci téere yi nee na bokkul te moo ne murit gi ci mbedd mi mbëggee la nga fa de bëgg nañ Serigne bi waaye bëgg gi moo amul orientation lan moo koy orienté xam-xam xam-xam bi nag daanaka ci làkk wi mu ñëw moom nga jotewul muy arab gannaaw jote woo ca nag yàlla def na tawféex ay jàmbaar ay mag yu baax yoo xam ne ñu ngi koy jéem a tekk demal gëstu ji ko rek gis nga boo ko gëstoo ba xam ko am na loo xam ne yaa koy jombale sa bopp boo demee ci minahul miskiya sëñ Mor Lamine Diop Dagana mi ngi nettali koo xam ne gisagul sëriñ bi sax gisagu ko sax waaye nee na fas yéene na dootul mooy yàlla mukk ku gisagul sëriñ bi fas yéene moom dootul mooy boromam ndax bëgg gi mu bëgg sëriñ bi ak ni mu koy xememee ci xolam warta ànd ak muy mooy yàlla te tey loolu xool réew mi damay faral di wax ne mboolem caaxaan yi ci réew mi buñ ci seppi woon loxo yi ñuy murit benn dootu ci xub benn barabu caaxaanukaay yu ci baree bari ñoo koy feesal buñ fa bàyyi ko bëgg a siyaare si Touba bëgg a siyaare si nangam nangam ngëm googu lañ leen war a xamloo ni wérul ngëm ga bu wéree sëriñ bi dalay doy sëkk sëkk ci biir ak ci biti gis nga sëriñ bi ni mu toppee yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñun bu ñu ko ne toppee kon juyoo du ndax bëgg na yonent bi lool yonent bee kilifaam lool kon ni mu toppee yonent bi ñi nga xam ne moom lañ jaarale seen diggante ak yonent bi muy seen wasila noonu lañ ko ni toppee xaabat am na fu mu koy waxee sax maxat maxabatiyal muxtaaru sayiduna xubbil maxaaniya wal ahlina wal walada nee na bëgg gi mu bëgg yonent bi far na ci moom ba mënatul bëgg ay koom mënatul bëgg ñoñ mënatul bëgg leneen ndax bëgg yonent bi sallallahu alayhi ba am na ku ko mos di jaay ay rasul bu ñëwee ne ay warasul rek sëriñ bi fàggu ay warasul sëriñ bi fàggu waaye bi mu dikkee bis ne ko indil naa la weñ ga doon indil sëriñ bi dana ko weñ moom amuñ ci genn soxla waaye baatu rasul bi mu ciy dégg rek moo koy fàttali yónni alayhi salaam bas ñimewu koo ngàntal xoolal ki fi mu toll ci kilifa waaye xoolal ni mu ko roye ba am na ku ñëw di sàkku ci moom ndimbal ne ko bu yàlla jàlleeg yonent bi sëriñ bi da ko tontu ne ko ñooñu buñ jàllee duñ ma fa bàyyi nga di ma fa fekk yàlla jàll na yonent bi jàll na fooy fekk sëriñ bi kon moom dundam lépp fii la ko jeexal wajjahtu kulliya lil wadudi samadi za xidmatin lil Mustafa Muhammad sama lépp laa jubale suñu borom tey liggéeyal yonent bi alayhi salaatu wasalaam kon fii la sëriñ bi nekk. taalibe yi nag li leen di dimbali ba cofeel gi ñu am ci moom mu mën a jur topp goo xam ne dafay jur ñu jariñu ci sëriñ bi loolu xam-xam faw mu am. lan mooy xam-xam faaw mu am mooy fa sëriñ bi leeral niñ ko war ni toppee loolu taalibe bu ne war naa def yitte ba xam bu dee ay arab la jar na nga dem jàngi làkku arab fexe ba fer ijji fexe ba mën koo jàng ba mën a xam ne sëriñ bi nee na nangam ak nangam ba ba fa bàyyi ko mën koo topp kuy jëfee ndigal di bàyyi tere loo sori sori yaay ki jege koo xam ne doo jëfee ndigal doo bàyyi tere loo jegeñ jegeñ yaay ko sori wa ma ataakum rasul fa xuzuhu wa ma nahakum anhu fantuhu du leen yonent bi jàppaloo jàpp leen lu mu leen tere bàyyi leen léegi nag balaa ngaa mën a bàyyi faaw nga xam liñ la bàyyi loo lan la balaa ngaa mën a jàpp faaw nga xam liñ jàppaloo lan la te ki lay jàppaloo di la bàyyiloo faw ci aw làkk lay jaar wax naa sànq aay bi suñ borom wax ne wa ma arsalna min rasulin illa bi lisaani qawmi ndax bu fekkee déggantewuñ wuñ kon bu leen jottalee ndigal yéen ñu koy jëfe moo tax wax na ci alxuraan ne xeet bu ne yonent ba ma leen di yebalal nañ mel rek lay mel kasa laqad jaakum rasulun min anfusikum ci yéen lay baxee ko nii ngeen di mel lay mel lenn la leen di rawee mooy wax yu gi yàlla suñu borom da koo defar ba mu baax mu yekk ci moom looloo ko wutaleeg nit ñi waaye yéenay bokku làkk mën ngeen a bokk col ko waaye boo ko jegee rek xam ne jikko ja moom leneen su ko defee nag bu la jottalee ay ndigal jottalee ay ay tere ci làkk woo xam ne yow déggoo ko dana dana jafe nga topp ko topp mu rafet moo tax gëstu ci arab moom farata la ci bépp jullit parce que mbooleem jàngale yu baree baree baree bari ca la nekk alxuraan arab leneen li nag mooy toppin wi waaw toppin wi moom mën nañ la ko leeralal ci wolof ba nga xam ko bu wér a wér ba boo fa bàyyeekoo rek sa toppin sa toppin mën a rafet waaye bu fekkee nag leeru wala bu fekkee déggoo ko su boobaa nag toppin wi moom ñaaw rek lay mën a def moo tax loolu lu lu xaw a bari la murit goo xam ne daanaka ci est-ce que sëriñ bi sëriñ bi amul morom rek la yem waaye boo nee est-ce sëriñ bi sëriñ bi amul morom war ngaa gëstu di tax mu ñàkk moroom lan la waaw da ci am solo lool. te loolu doy na sëkk ci nga xam fa sëriñ bi nekkoon mooy xoolal njabootu boppam gi ak ñim yaral boppam nee naa bépp pas-pas booy doxee bépp doxin wooy dox ne sa murit ci nii laa koy doxee natt ko ci ñooñu ba xam njabootuk sëriñ bi nan lañ meloon ndax lii may def daan nañ ko def ndax lii may wax. daan nañ ko wax ndax nii may waxee wala nii may defee daan nañ ko defee bu wutee rek war nga xam ne baaxul xool sëriñ bi ñim yar tarbiya leen tarxiya leen yeggal leen seen borom bañ yegg bu wér-wér nga xool pas-pas bi ñu doxee ak fañ tegoon lislaam ak seenug sell seenug njàmbaare ci diine nga natt sa bopp xool kon li ma wax sànq dafay nekk paradoxe nan la ñuy demee ci ay barabu caax te sëriñ bi bokk na ci njàngaleem ci wolof ci ay wolof la ko waxoon li mat a def li matu la def li ëpp def li mat a def mooy jaamu yàlla wax dëgg yàlla moo tax suñu borom sàkkuñu di wa maa xalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni maa di minhum min rizqin maa uridu an yutimon yàlla bu ñu sàkkee jaamoo tax moo tax sëriñ bi ne li mat a def mooy jaamu yàlla li matul a def mooy po matul a def li ëpp a def nag nee na bu ko sax sa saxel xalaat mooy mooy yàlla waaye su fi mbëggeel nekkee nag te xam-xam wommatu ko rek mucc ca loola du yomb moo tax boo demee ci téere boobu di maj ma nóoré yi di nga fekk sëriñ bi di wax ne te dafay nettali kàddug ab shaayir taasil ilaaha wa anta tazharu xubbuhu waaw taasil ilaaha yow yaa ngi mooy yàlla wa anta tazharu xubbuhu te moo ne yaa ngi bëgg feeñal ne bëgg nga yàlla ndax xel nangu na ko bëgg yàlla ba noppi di ko may xel nangu ko man su ma bëggee sëñ xaadim abbas te bëgg gi dëgg ci man lam bëgg dama ko koy bëgg lam bañ dama ko koy bañ la te sëriñ bi wax na ne àgg naag foofu borom nee na àgg naag sama borom foo xam ne fa waay di àgg ak waayam ba lu mu bëgg mu bëgg la ko ko lu mu bañ mu bañ la ko ko bi ko sëñ bi waxee ba noppi da foofu de àgg naa fa ak sama borom wax ko ci wolof boo demee ci mbindam di nga fekk mu ne chitu lazi shaa al wal ilaahu yashaau ma shi'tu bila durin wallahi li ma soob mooy li soob suñ borom li soob suñ borom mooy li ma soob léegi yow boo bëggee sëriñ bi ndax kon warati nga mooy yàlla bu fekkee bëgg dëgg la bu dee dëgg warta ànd ma tax sëriñ bi wax la ci Majmahun Nurayni ci nettali waxu sha'ir ba tasil illaha wa anta tazharu hubbuhu haza la amri fil qiyaasi badion loolu nee na waa ji da koo giñ sax giñ naa ci sama dund ne loolee ci xiyaas rek ba dion luñ fent la waaye mënta nekk law kaana xubbuka saadiqan la ataxtuhu su fekkoon bëgg ngay woote dëgg la ci yow la ataxtuhu kon da nga ko topp innal muhibba liman mu muti'u ndax képp koo xam ne bëgg nga ko te bëgg gi dëgg ci yow lala la war mooy nga topp rek su ko defee nag liy tax topp gi mën a tege ci yoon lii tax topp gi mën a am solo moo faw da koy dégg faw da nga koy dégg te wax naa sànq ñetti xaaj yi nga xam ne ci la ñuy ci la ñuy déggee sëriñ bi mooy lim wax ñu dégg ko lim jëf ñu gis ko lim bind bàyyi fi bu dee wax gi tey ñun bokkuñ ci ñi nga xam ne sëriñ bi moo daan wax ñuy dégg ña dégg ñooy nettali ñoo ñee nettali ba mu yegg ci ñun bokkuñu itam ci ñi nga xam ne ba sëriñ biy jëf ñoom ñooy gis waaye ña nga xam ne bi sëriñ biy jëf ñoom ñoo doon gis ñoom ñooy nettali sëriñ bi doon jëf di ko nettali ba ba li ci mën a yegg si ñun yegg si waaye lim bind nag moom dara soppeeku ci dara dara soppeeku ci nam meloon noonu la mel ba léegi te tey la gën a yaatu mag ñi daan nga bëggu téere bàyyi koo fi dem ba fu soree soree soree sore ngir lan ab téere boo soxla rek tey bari na téere boo xam ne boo ko soxlaa fi nga toog mën nga faa bañ a jóge bari na téere boo xam ne boo ko soxlaa fi nga toog moom mën nga faa bañ a jóg internet bi ngay tàppee rek télécharger mu nekk sa mu nekk sa téléphone su boobaa nag loo bëgg a jàng nga mën koo jàng loo bëgg xool nga mën koo xool kon mu mel ni topp njub ak topp lu baax ak gëstu tey dafa jàppandi lool dafa jàppandi lool ba ci wolof bii may wax boo xefe boo xoolee ni ci jàng ci jàppandee ni ci jàng ci amee solo sëriñ bi daan na wax ne dikk leen ma wax ko ciy wolof waaw dikk leen ma wax leen ko ci ay wolof ndax wolof ci la te ci wolof lañ koy xamee moo tax tomb ya amoon solo te bari woon lool ba tey ku mel ni sëñ Alaaji Mbàkke ibnu sa Musaa sa liggéey bu rëy rëy bi mu ciy def foo ko natt weesu ko téere yu bare bare bare waxtaani sëriñ Tuubaa yi jataay yi texe yi diyaafatu sama di garabu Tuubaa lépp di ay nettali yoo xam ne ci pas-pasu taalibe ci sëriñ bi fa mu nekkoon taalibe bu ko gëstoo rek noo doxee ginnaaw boo ko gëstoo yow la neex waaye leer na la ni sëriñ bi fii la nekkoon waaye gis nga gàllankoor bu ndaw bi ci amaat mooy téere yi dafay nekk ci làkku arab donte wolof na naam waaye looy mooy mooy mooy alphabet bi mu jëfandikoo alphabet arab su boobaa nag faaw nga jàng arab ba xam arab ba mën a liir wolof bi ñu bind ci arab mooy tax nga mën a jàng téere yooyu moo tax léeg-léeg yenn ñi nga xam ne sama classe gi yàlla defal na leen tawféex ñu mën a jàng téere yooya ñu koy yakkaat ci wolof latin bi nga xam ne moom la euh, Sénégal codifié ne moom lañuy ñuy te boo seetloo li ëpp ci réew mi ñi xam ABC moo ëpp ñi xam abajad loolu moom mooy li am constat la boo xam ne dafa am biñ ko soo ci wàllu statistique mooy wàllu tollale ak natt nee nañ sénégalais yi yi nga xam ne ay ndaw lañ buñ dee téeméer juróom-ñett fukk yi dinañ dugg ci lekkoolu tubaab. juróom-ñetti fukk yi sëriñ daara yi li ñu doon jàmbaar lool li fi lislaam di bari lool ñu naan ay jullit lañ daanaka buñ dee téeméer juróom-ñetti fukk yépp l'école lañ daanaka ñeen ñi ñooy raw rek dugg ci lekkoolu arab mën faa jànge alxuraan mën faa jànge xadis mën faa jànge fiq mën faa xamee seen diine bu wér a wér te itam du yàq ci li ñu war a doxal ci àdduna dara kasa du ci yàq dara ndax suñu borom moo ñu ko wax kasa sàkkul àllaaxira naam waaye sa wala tansa nasibaka mina dunya sa cër ci àdduna bu ko fàtte. gannaaw nag li ëpp ci askan wi liñ dégg mooy ABC kon dina baax dina am solo njàngaleem sëriñ bi ñu tuxalal leen ko ci làkk woowu leen donte mën naa bañ a nekk français sax mais mu nekk wolof boo xam ne dañ koy bind ci niñ ko yoonale ndax wolof am na nuñ koy bindee bindin bu jub boo xam ne Sénégal moo jël décret ci gouvernement bi signé ko ne nii la ñuy bindee làkk wolof. loolu bu ñu ko dugaloon ci l'école yi xale yi ku jàng sa jàng lu mu gàtt gàtt boo fa bàyyi ko mën a bind sa wolof mën koo jàng su boobaa mbooleem xeetu xam-xam bu ñu ko yekkee ci làng woow rek di nga ko mën a jàng di ko mën a jàng te boo ko jàngee mën koo xam boo ko xamee mën koo topp téere bi ñu wax sànq mu tudd Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul jaar-jaar ak jàngale ci noonu lañ ko bindee nga xam ne téere suñu alaaji yi ca lañ dem rek nga xam ne boo demee ci xeetu. waxtaan yi mu indi ci waxtaani sëriñ bi boo ko doon natt dana tollu ci ay junniy junni mën naa yegg ba ñaari junni ñetti junni yoo xam ne téere boo jël danaan la benn ñaar ñett ñeent benn ñaar ñetti ñeent ba mu bari lool su ko defee ñu tànn ci ñu tànn ci lu toll ak juróomi téeméer juróomi téeméer yooyu lañ jël dajale ko def ko téere tuddee ko Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul jaar-jaar ak jàngale jaar-jaar yi mooy Irwa an Nadim ni ko sëñ Modou Lamine Diop Dagana indee ci ci ci arab am mbokk mu baax bu ñuy wax sëñ Abdou Khader Kebe di jàmbaar lool sax ci làkk wolof ci ñu koy saytu bu baax ngir mu dugg ci jàng gi wëlbatiku yi nekk loo xam ne dañ koy dundal gis nga làkk dafa dafa dafa war a dund lan mooy làkk buy dund mooy làkk boo xam ne bépp xarala bu yees bu jamono indi rek mu wutal ko tur xam nga loolu dese na am ci wolof waaye fi mu ne français dafay am académie française nga xam ne tey li tax ñu tuddee portable portable te ay année ci ginnaaw portable amatoo kon baat boobu du am xam nga baat balaa mën a am mooy arab te ñi jàng arab xam nañ luy arab arab nekkul jëmm joo xam ne dafay ñëw taxaw ne nekk jëm waaye ci jëmm lay taq waaw ci jëmm lay taq mi ngi mel ni nga ne rëy rëy moom mënta nekk jëmm ñëw taxaw waaye ci jëmm lay taq rek boo nee ngisal mënta beru waaye ci jëmm lay taq kon faw jëmm nekk fi ñoom ñuy soog a ñëw kon buñ nee baatu portable. portable moo am moo tax ñu tuddee ko ko léegi ñiy saytu ban tur lañu koy tuddee ñooñu la ñuy wax académicien loolu nag lakk wu ne da koo war a am mbaa boo xefee rek ci dee la jëm tey boo seetloo jëfandikaay yu bees yépp daanaka amoo baatu wolof booy jëfandikoo tudd ko tey portable la ñuy wax avion ñu ne avion waaye avion baatu baatu baatu baatu français la ventilateur baatu français la caméra baatu français la waaye bu fekkoon am na académie wolof te ku mel ni sëñ jiili kebe bi ma tudd sànq ñi ciy liggéey liggéey bu ama am solo nga xam ne mbooleem jëfandikukaay yi mbooleem xeetu xam-xam yi am solo yépp ñi ngi koy jéem a yekk ci làkk wolof ba nga xam ne képp koy wolof boo mënee jàng luñ bind ci wolof rek su boobaa mën ngaa yër loola dolleekoo ca bu wér a wér ci làkk bi nga xam ne moom nga loolu ci lii dundal làkk ca la bokk bokk na it ci kéemaanug wolof mooy aw làkk bu fekkee moom la ñuy jëflantee ci wàllu jënd jaay dafay nekk làkk wi dund te gis nga wolof noonu la ko suñu borom noonu la ko suñ borom def tey boo demoon Dakar ca ay marocain ngay gis sax ñuy jaay waaye loo wax ci wolof xam na waxaale baak lépp ci wolof lay def ndax làkk la boo xam ne dafa am na ko fi suñ borom def moo tax bu ñu ko jëfandikoo woon rek lu baree bari mën na caa jaar ci njàng waaw lu baree baree baree bare ndax ñu ko dégg bari na ñim jàppandi ci ñoom bari nañ moo tax sëriñ bi mësu koo desal ginnaaw waaw sëriñ bi mosu koo desal ginnaaw tomb yam daan tomb lam ca jublu woon mooy na nga xam ne arab ba dafay sori ci ñoom di si ñoom moro sànq maa ngi wax lu xawa a naqaree dégg mooy maanaam waxi yonent bi mën na laa jege lool te boo ko bëggee topp boo xefee ay weeri weer dana dox sa diggante ak te fekk kàddu gaa ngi la jege lool waxi sëriñ tubaa wala mbindam sëriñ tubaa mën na laa jege lool te fekk ne boo ko waroon a topp ay weeri weeri weer mën naa dox sa diggante ko mu ngi mel ne xasida gi la jege rek tey Masaalikul Jinaan bu nekkoon sa wet tey jege na la lool waaye li ci biir nag boo ko waree topp ah diir ba mën naa yàgg ndax faaw nga seeti sëñ daara mu feral la ijji bu la feralee ijji di la ko toppal baat par baat benn par benn loolu nag mën naa yàgg lool fekk ne buñ la ko yakkaloon ci wolof rek da ngay jàng rek di xam da jàng rek di xam am na téere bu ñu njëkkoon di tuddee ko jàngal sa diine ci wolof lu mel noonu lañ ci jublu woon ndax ñu mel ni ñun dëkk ndakaaru bëgg sëriñ Tuubaa lool am cofeel ci moom lool bëgg koo topp te yow làkkub arab xamoo ca lu bari kooku pour nga topp sëriñ bi toppin bu jaar yoon du yoon nga xam ne boo seetloon li ëpp ci gone yi réew mi boo amee juróom-benn at ci lañ lay dugal lekkool dem na bañ def case des yi petits ngir njëkkanteeg alxuraan bu ñu defee case des boo ci dugalee xale bi ci ñetti at ñeenti at bu fa ko dugg l'école bu bàyyi ko l'école dem collège collège lycée lycée université kii kañ lay am jotu gëstu li ko war digganteem ak boromam ci lislaam ndax dana ko am ki jaar primaire jóge primaire dem collège jóge collège dem lycée jóge lycée dem université ñu ci baree bari dañoo ragal yàlla rek waaw ragal yàlla xam ne dee dee dikk moo tax mënuñoo ñàkk julli mënuñoo ñàkk woor mënuñoo ñàkk asaka bu fekkee gëstu nañ ba xam nañ koy defee boo amee sa alal bi la neex aj màkka waaye bu buñ la ca laajoon dëgg dëgg luy farata luy sunna nuñ ko war a defee boo juumee noo koy defaree bëri na ñoo xam ne ku ci juum dangay tàmbaliwaat julli gi xamoo ba xam juum gi nga juum mën nañ koo defar ci xab la wala bax da xamoo ba xam juum la goo xam ne mën naa bañ a aja tàmbaliwaat li ko def mooy ñàkk xam fiq parce que téere yi ko jàngale ni ma ko waxee sànq làkk wi ñu ko jàngalee da nga koo waaye bu ñu la ko ci wolof da ngay jàng rek di xam faratay julli nangam la indil la ko sunna yi nangam la indil la ko boo demee ci jawwur na fiis sëriñ bi leeral gëm leeral xabla salaam ak baxda salaam tey boo ko teewloo dégg ko ci wolof boo juumatee jarul ngay dem di seeti téere bi nañ ko bindewoon ci arab waaye niñ la ko leeralee ci wolof rek waxeel la ko noonu nga koy xamee mën koo topp moo tax xam-xam ma te yittewoo lool lool lool lool te xam-xam moom làkk woo ko jàngee xam gi rek am solo waaw xam gi rek am solo te loolu nag eh, dimbali ci sëriñ bi dafa am solo ndax wax naa ne ba ba bisu yàlla tey bii dafa mel ni tubaab bu nekk ab murit yéem murit waaw boo xam ne dafa ñëw nekk murit di gëstu mbiri sëriñ bi daf ñuy yéem ba léegi mel ni sëriñ bi nit ku ñu la ko taxoon a jóg déedéet <laughs> sëriñ bi kay njariñ li mu yor loolee ku ne xam ne ne ku yàlla bind sa njariñ a ngi ci wallaahu yansuru nii wal xalqu tatba'u nii fil barri wal bahri za naf'in bilaa dara ki dégg anglais nag te xamul arab kooku jottali ko njàngaleem sëriñ bi ci làkk yu dégg dana am solo ki dégg français te déggul arab déggul wolof kooku tam jottali ko njàngaleem sëriñ bi ak mbaaxug sëriñ bi ak jaar-jaari sëriñ bi dafa am sol dañuy faral di wax ne nitu yàlla donte mi ngi dund boo jëfewul ay ndigalam bàyyi woo ay teram yow moom taxoo ko feeñ donte mi ngi fi sëriñ bi lu mu baax baax baax sëriñ bi lu mu kawe kawe te nekk fi yow jëfewoo ndigalam bàyyi woo teram yow daa mel ni sëriñ bi newu fi bu fi nekkatul it gisoo ko ci saayir waaye bàyyi na fi ay ndigal bàyyi na fi ay tere yoo xam ne ku la ko gën a topp gën la koo jege ku la ko gën a topp gën la koo jege lan mooy tax na nga mën koo topp mooy nga gëstu ko ba xam su ko defee nag moom laa wax sànq ne sëriñ bi yemul moom képp ci bind ci làkk wu arab waaye defar nañu baax ñoo xam ne seenu xereñ ci làkk wolof foo ko natt weesu na ko ndax xereñ ci wolof bokk na ci li koy wane mooy mën a bind te lim naa sànq sëñ Moussa Ka ci wàllu mën a bind lu mel ni xam na bi boo ko xoolee lu mel ni boromam boo ko xoolee te lépp ci wolof la ko defal danga koy jàng rek xamal sa bopp ku mel ni sëriñ bay jaxate li mu wax ci xeeti njariñ li mu wax ci xeeti mbind yu ama am solo boo demee fi mu naan la defar sa xol bi ba sa xol bi ler leree ka melax moo gën di defar ay néeg ak i sàkket yu fatt tara ñu dëkke woon taaxi kaw tey jëf lu bon ñu ngi tey ci sëg yi ñuy cawi yar foo tollu dégg faraj xoolal wax ji ni mu gàttee te xoolal li ci nekk nee na defar sa xol bi ba sa xol bi ler leree ka melax moo gën di wut ay néeg ak i sàkket yu fatt taraj ña dëkke woon taaxi kaw tey jëf lu bon ñi ngi tey ci sëg yi ñuy cawi yar foo tollu dégg fara li boo demee ci masaalikul jinaan fekk fu ko sëriñ bi wax man yanzurul xulooba wa saraira la lazi minna yakunu zahira suñ borom mooy ki nga xam ne li muy xool ci ñun mooy suñu xol yi ak mbóot yi ci biir xol bi wëlis la feeñ kon kay defaral sa xol bi ba sa xol bi leer leer rek a mel ndax fa la yàlla xool waxaat ba tey ne bari alal taxul a gën néew alal taxul a bon lay tax nit di gën ak a ak a bon ca xol ba leen nëbba ko boof wax ju gàtt waaye xoolal lim ëmb ci maanaam te sëriñ bee ko defar moo tax ndigalal sëriñ bi la jëfee ci woy yooyu mu woy ku mel ni sëñ Mor Kayre Kasa ku mel ni Cheikh Samba Diarra Mbaye boo demee ci Jazbul Majzub li mu wax ci xeeti kàddu yu am a am solo ci wolof foo ko natt weesu na ko beneen mag bu baax nga xam ne mooy suñu bunt ci yoonu murid naa Cheikh Moussa Cissé dëkk ca Daaru Kër moo Xaraja wax na ay xeeti wax yu ama am solo yoo xam ne ci wolof la ko wax bokk na ca joxe ñett la maye sarax addiya mu ne maye ku la neex sarax koo tane addiya ka yóbbu ci yàlla te lii boo demee ci njàngaleem sëriñ bi fekk ko ci tuuba li abdin muridin saadiqin lahumoo bi xidmatin aw bi xubbin aw hadiyati gis nga addiya moom la mujjee wax waaye nee na texe ñeel na murid abid li abdin muridin saadixi da ngay nekk jaamab yàlla nekk murid boo xam ne bu dëggal nga xam ne doo yem ci murid kase waaye dëggal nag sa murid mooy koo xam ne pas-pasam yàlla yi kase la ci biir ci biti su boobaa nag bu la joxee ndigal nga jëfee bu la teree nga bàyyi boo doxee diir bu gàtt rek sant yàlla bu yor na mbooleem mag ñu toppoon Serigne Touba ni ñu santee seen borom ci topp gi ñu topp Serigne bi noonu ngay santee suñu borom. ndax tawféex ji nekk ci jëfee ndigal bokk na ca mooy bu ñu la ne woon suba la àddunay tukki yow doo defaru xam nga sëñ Fallou Mbacke dana wax lu ama am solo radiyallahu anhu nee na bépp ker booy bañ dee fekk la fa nee na bu fa féexul waaw bépp ker boo xam nga bañ nga dee fekk la fa bu fa féexul te lii boo demee ci masaalikul jinaan fekk fu ko sëñ ti Tuubaa wax wadum alal lazi alayhi tasbutu law jaa jaakal mawt fi ma xat sabatu gis nga kii dala ko wax ci arab bu fekkee dégg nga arab jàng masalik di nga ko fa fekk waaye am na fu la ko sëñ Fallou wax moom la ñuy wax naa montre yu baax yi ñoo bokk heure benn waa ju baax teg ci ne montre yu baax yi ñu réglé waaw gis nga fi mu ne mbooleem murit yi réglé xam ni ñu war a toppee sëriñ bi dëgg-dëgg te teg ca seen tànk ñooy bokk benn pas-pas seen pas-pas day roofaloo même seen i kàddu sax boo koy gëstu mën ngaa wax ne kii lii la wax waaye bi ma gëstoo kii nii la ko waxee am na beneen mag bu ñuy wax sëñ Malick Basine si ku yàlla may ci dégg wolof ak mën a wax lu am njariñ ci wolof bokk na ca lam daan wax xamut bëggut bëggut wutut wutut amut te boobu sëriñ bi la ci tegtal nee na ku xamul sëriñ bi doo ko mën a bëgg ku bëggul sëriñ bi doo ko mën a wut soo ko wutut nag doo ko mën a am moo tax a ne xamut bëggut bëggut wutut wutut amut daan wax it moom sëñ Malick Ba sëñ si ne buñ ne ñi baax ñu tuuti lañ nee na yow fexeel ba bokk ca rek xam nga toog naan ñi baax dañoo tuuti ñi baax bariwul nee na amul solo li am solo mooy luñ tuuti tuuti yow na nga ca bokk boo seetloo ñi indi xeetu njàngale yu gàtt yu ama am solo ci saw làkk daf lay dimbali bés boo fi bàyyee ko topp ko dara doro ca gàllankoor te pour nga wattu ko téye ko dafay nekk lu jàppandi ci yow waaw liñ la làkk ci làkk yu nga dégg buñ la ko waxee rek wattu ko day daal di yomb moo tax gis nga ñuy jëfandikoo wàllu nasmo woy ku mel ni sëñ Bay Jaxate sëñ Musaa Ka way yiñ way dafay neex a jàpp lool même ba ci sëriñ bi boo demee ci jawhurun nafis bi mu la koy woyal dana la mooy téere bële rek laxdar yi kee dafa ñëw wesar moom mu ñëw woy ko boo demee ci masaalikul jinaan day ñëw fekk gaa yi jël xaatima tasawuf wesar ko moom mu ñëw woyal la ko ngir mu neex a jàpp boo demee ci mawaahibul xudduus sëriñ bi lim jàngale ci xeetu tawhid ci mawaahibul xudduus waaye ku déggul arab noo koy jëfandikoo ku déggul arab noo koy jariñoowee kon boroom xam-xam yi ci yoon bi war nañ dimbali ñi bëgg sëriñ bi te sëriñ bi yekk xam-xam bu baree baree bari ci làkku arab ñoo jottali ko ñi bëgg sëriñ bi bëgg topp sëriñ bi toppin wu rafet ci làkk bi nga xam ne moo leen gën a jege muy làkk wolof loolu nag mu mënuñ ci woon a ñàkk njukkal ku mel ni sëñ Alaaji Mbàkke ibnu sëñ Moussa sa ku mel ni sëriñ Xalil Mbàkke ibnu sëñ Moussa sa am na téere bu ama am solo bu mu def tuddee ko góor yàlla gi te lim ciy jàngale lépp mooy dund ak jaar-jaaru maam Thierno Birahim Mbacké Ndamata te téere boobu su fekkoon defu ko def ko ci làkk wolof ñi nga xam ne wolof rek lañ dégg lu ñu xam ci maam Thierno ku baax la woon rek ku fonkoon kilifaam di magam di sëriñam di léppam la ci ngay yem waaye pas-pas bi ak yitte ji ak ngor ga woon ca moom ak jub ga woon ca moom ak defaru geeg sell ga woon ca moom la ko boromam jaraloon ni mu toppee sëriñ bi loolu pour nga xam ci dara du yomb te ku bëgg rek xam jaar-jaaram dafay am parce que jaar-jaar yim jaar dafay nekk nattukaay nekk loo xam ne misaal lay doon ci yow pour yow boo fi bàyyi ko fooy jaarale sa dund am na ko moo koy nettali dafa mos di arrière otoom mbëkk beneen oto te moo ne oto bi mbëkk borom newu fa bu ko neexoon dem waaye nee na sañ ta dem ndax xelam ci lim dem mooy nettali nañ ne sëriñ bi fasam mos naa dugg ci ay tool am lu mu fa joggi waaye wax nañu sëriñ bi fa la toog di xaar di xaar di xaar ba borom tool bi ñëw sëriñ bi jéggalu ko ba mu jéggal ko sëriñ bi soog a léegi taalibe bi gëstu lii ba xam ko ci sëriñ bi bu fa bàyyeekoo nan la war a mel te ko ca war a rey moo tax mu ne bi mu arriéré ba oto mbëkk oto jàmbur rek fa la taxaw xaar xaar ba borom oto bi ñëw ba mu jéggal ko ba mu jéggalu ko jéggalu ko ba mu jéggal ko muy soog a xam jaar jaari waaye ju baax lii lay jëriñ moo tax suñu borom moo ko njëkk a def laxat kaana lakum fi rasulillahi uswatun xasana ni mu doxalee ni mu defee dafa gën kon faw da ko ci jéem a sëriñ bi ci maanoom ci bañ a lor kenn bañ a jël xàqi kenn wax nañ ne am na mag mu mas a yebal mu am lu mu koy jëndal bi mu ko jëndee ba ñëw sëriñ bi ne ko dawal gaaw dellu ba mu delloo ndekete lañ ko delloo daa ëpp xoolal lii bu ko taalibe yi xamee ci pas-pasu sëriñ bi yónni nit mu dem ñëw indil la weccit bu ëpp te yegg seegul sax sëriñ bi ne ko dellu ba mu delloo ka ko jaayoon la mu doon fàggu ne ko la ma la dellu daaw kon ñun ñu war a mel ci njub que ndax suñ sëriñ noonu la mel suñ kilifa noonu la mel te taalife taalibe moo war a nekk seetu sëriñ bi waaye bu fekkee dangaa bëgg a taxaw ci kanam seetu bi nag bëgg a wane loo xam ne ki ci kanam seetu bi melu ko yaa ngi koy bëgg indil loo xam ne bokk ci loolu taalibe bu ne war na ko bàyyi xel ndax al waladu sirru abi ku bëgg a xam sëriñ taalibe ngay xool mag ña mujjeewuñ puso bi mu réer boo jàngee góor yàlla gi boobu nga xam ne sëñ Xalil Mbàkke moo ko bind dinga xam ne maam Cerno Biraay mii mat na taalibe sëñ Tubaa pas-pas bi mat na ko ngor ga mat na ko njub ga mat na ko defaru biir ak biti mat na ko boo ko gëstoo nag te yow taalibe nga kon war nga ci mën a jàngee lu bare bare bare njub moom ku koy jaay murit mu war a lam sell ku koy jaay murit war naa lam defaru biir ak koy jaay murit war naa lam ndax kilifa gi moo ni mel ku àndul ak moom dara la dul moom yàlla bëggul moom ku dëddu bàmb ku bëgg yàlla ak topp yàlla ak xol bu sell na fekki bàmb sëñ ba jaxate ko wax ku bëgg yàlla ak topp yàlla ak xol bu sell nee na fekkil bàmb te fekk si nañ sëñ bi kon kay xol bu sell beeg bëgg yàlla geeg topp yàlla war naa mën a rogalaat ci ñun ndax lépp luy tax mu rogalaat ci ñun sëriñ bi def na ko bu dee wax wax na bu dee jëf jëf na bu dee bind bind na bu dee defar defar moo tax mu ne jëf nañu gis te digle na li ak a way wàcc na mosula moy mosula fo moo tax mu teg ci ne euh, Bamba lu sellul bokk ca xaalis lu weexul bokk ca wurus lu sellul bokk ca nañ bàyyi fo jullit du fo nee na Bàmba lépp lu baaxul bokk ca lépp lu baaxul bokk ca te tey bëri na lu baaxul luñ koy askanale ndax taalibe yi ñooy sëriñ bi bëri na lu taalibe def ñëpp ne yoonu murit nangam nangam nangam yoonu murit nangam nangam fekk kenn ko def kenn ko ko def nag bu meloon na ñëpp war a mel jàngalee yegg ca moom pas-pasu sëriñ bi yegg ca moom doy na sëkk ci jàngale xoolu xaaloo li yarkan li abaabi salaati taxus jawaayisatuhum ni kulla maa xiin fa xultu xasbiya rabbi waqtafaytu bii wala suraadiya xëyra ilmi wa diini lii bu ñu ko jàngaloon murit yi tekk leen ko ci wolof ne leen pas-pas bii la sëriñ bi doxee kon kay lu waay gàtt-gàtt ab gëstu lu waay gàtt-gàtt ab yitte war naa góor góorgóorlu ba diine ñor ko ngërëmal boromam ñor ko ndax ki mu àndal moo tax xaaloo li yarkan liwaa bi salaat yi ne nañ ma naa dem ci buntu wóor yi taxus jawaïsa tuxne ku la maa xiini da nga fa jëlee ay koom yoo xam ne dana la doy sa diiru dund sëñ bi lu mu leen wax fa qultu ma daal di wax ne xasbiya rabbi waktafaytu bihi yàlla doy na ma te doyloo naa ko walastu radia geyra ilmi wa diini te gërëmoo lu dul xam-xam ak diini fii la sëriñ bi nekkoon gis nga kii ku nàmp ci moom nee naa ay créer ay of naga nga xam ne mbooleem ñi nga xam ne dénk nañ leen alalu réew mi bu buñ ko jëfandikoo wee nañ ko war a jëfandikoo ci leen réew mi yoonal bu buñ ca noppee yooyu lañ leen di toppee ngir ku ci luubal dara ma ne yow am na cré yi boo xam ne mooy cré yi pire bi kenn dul raw koo koy yàlla yàlla tàggat la ba nga xam ne sa borom ngay fuuglu ci lépp kii boo ko dénkee bi ca yàq dara parce que ragalu la yow mi ko dénk yàlla la ragal moo tax réew mi ñu soxla lool sëriñ si te bu ma nee sëriñ si mooy sëriñ si mat sëriñ ndax sëriñ si mat sëriñ ñoom ngay topp ñu yóbbu la fa sëriñ bi daan yóbbee que ça isil murabbi laa yuridu fil murid ilal la naajiyan minal marid sëñ Tuubaa nee na murabbi sëriñ ba piir yarkat ba du namm ci ab taalibeem dara du yóbbu ko ci yàlla bu la yóbboo ci yàlla ba nga yegg suñu borom nag mënoo def lu ragal yàlla mag ña fii lañ nekkoon su boobaa doo tooñ doo fayu te itam lu la waaye def nga jéggal ko yàlla rek tax xam nga kiy def lii kiy liggéey lii mi ngi dimbali ñëpp ndax su boobaa agression du am tooñ du am sàcc du am dogaale du am ndax dañ laa defar lan moo la defar nag mooy daje bi nga dajeeg sëriñ bi ak nàmp bi nga nàmp ci moom ba feesal dell su boobaa nag boo fa bàyyi ko si lépp njub ak ku sell képp lay tegtale waaye taali bi nag su fekkee yeggul fii wala amul tawféex jooja mën naa doxee noo xam ne dëppoowul ak ni nga xam ne noonu lañ noonu lañ war a doxee te loolu bëri na ñoo xam ne am nañ ci gàllankoor moo tax may faral bi sant ko gërëm bu wér a wér ñi nga xam ne ñi ngi góor góorlu ci lu dimbali murit yi ñu xam nan lañ war a toppee sëriñ bi rawatina di leen ko wax ci làkk wolof loolu dañ ci seppi ku mel ni sëriñ Sambay te bëri na ñoo xam ne téere yu bari yegguñ ca téere yu bare bari gëstuwuñ ko waaye ay waxtaani sëriñ Sambay la ñuy teewlu ay waxtaanam la ñuy teewlu te mu leen di wax fa sëriñ bi nekkoon la sëriñ bi daan jàngale bañ jaaree fa defa ndax defaru moom pas-pas la rek waaw pas-pas la rek xol bi ngay fexe bañ duy ci yàlla ba mu jeex tàkk su boobaa nag ki nga xam ne sa moom la bëgg doo bëgg a juyoo moom ci dara doo bëgg a moom ci dara koo bëgg moom lu bëgg nga bëggale ko ko lu bañ nga bañ la ko te sëriñ bi boo ko jegee mu fexe ba nga jege sa borom wallaay faral di wax nee naa boo jegee kilifa gi mat kilifa rek dafay fexe ba nga jege yàlla boo jegee yàlla rek defoo waaye bu dee yow ci kilifa gi rek nga yem kilifa gi di nga dugg fu la dul fekk di nga wax lu mu dul dégg boo duggee fu la fekkul nag loo neex def loo neex wax waaye boo jegee kilifa gi mu mat kilifa day fexe ba nga jege sa borom boo jegee sa borom nag mënoo wax lu yàlla déggul mënoo jëf lu yàlla gisul mënoo fas ci sa xol bi du suñ borom xamul moo tax am na jàngale bu sëriñ bi daan wax ne wala takun min al bu leen bokk ci ñi sàggan inde niyati bu ngeen di yéene mel ni dañ ko laaj lu tax mu inna allaha alimun bi zaati sudur bu ngeen di yéene bu leen sàggan ndax yàlla xam ne li ci biir dënn yi sëñ bi teg ci ne wala takun minal gaafiliin bu leen bokk ci ñi sàggan indal xawli su ngeen demee bay wax mel ni dañ ne ko sëriñ bi lu tax mu ne xat sami allah yàlla mu ngi dégg seeni wax sëriñ bi teg ci ne wala takun minal gaafiliin indal amali bu ngeen demee bay jëf bu leen bokk ci ñi sàggan mel ni dañ ne ko lu tax mu ne inna allaha bi ni ibad yàlla mi ngi gis ay jaam léegi bu la sëriñ bi yaree ba nga xam ne suñ borom gis gim lay gis ci mbooleem say jëf yaa ngi koy bàyyi xel saa su ne dangay fexe ba jëf ja dëppoog suñ borom gërëm ndax kat isil laa yuridu abada ghayra rida rahmani xeesu xasana mooy koo xam ne la ko tax a jóg mooy boobaa nag gannaaw yàllaa ngi gis say jëf da fexe ba jëf ji muy gis mu nekk jëf joo xam ne ju jur ngërëm la kàddu gi nga xam ne mi ngi koy dégg it da ngay fexe ba mu nekk kàddu goo xam ne kàddu guy jur ngërëm la li ngay yéene ci sa xol it da ngay fexe ba mu nekk loo xam ne suñ borom bu ko xoolee mën na laa jural ngërëm ndax innamal ahmaalu binniyaati yéene yi ñu ngi koy fayee ci jëf yi ñu ngi koy fayee ci yéene yi nga xam ne xol bi ngay defar ba loo yéene mu baax su boobaa nag loo wax mu baax loo jëf mu baax te defaru gi dégg sëriñ bi moo koy maye moo tax wax naa ci njëlbeenu kàddu gi ne bëgg sëriñ bi képp yem ca wóoru li gën a wóor mooy bëgg sëriñ bi gëstu sëriñ bi dégg sëriñ bi topp sëriñ bi texe fii texe fa jëm boole su boobaa lépp loo dégg sëriñ bi dib ko murid rek yaa ngi ca biir kullu muridin bi yaluusu yasaadu wa innahu min al aza bépp murit boo xam ne ci mën la wéeru rek kooku moom lor du ko jege te itam te xel léegi nag boo dee murit nag da nga naan maa ngi ci biir mais lu ci boole ndax pas-pas bi mate na ko ndax jëf ji mate na ko ndax sell gi mate na ko ndax jub gi mate na ko kan kañ la ko yooyu di mate mooy gannaaw boo gëstoo sëriñ bi xam li mu wax lan la li mu woote lan la ni ñu koy toppee nan la nga doxee noonu moo tax bañ na ko ba boo demee ci sifaatu saadixil murit lan ko daanalee mooy xaw fa ixtiraar bañ ko loru rek bañ ko waru rek waru mooy nga yaakaar ne yaa ngi ci biir fekk yegsee ko sifaatu saadixin muridi bixtisaari arbaatun nazamtuwaa xaw fa ixtiraar waaw meloo murid saadix sëriñ bi nee na ñeent kepp la te dama koo noose noose mooy dama koo def ay wéy ngir mu neex a jàpp xaw fa ixtiraar rek ragal ko waru asidduqu fi maxabati cheikhi abad mooy bëgg gi nga bëgg sëriñ bi na nga ci dëggu ndax boo ci dëggoo rek lam cay teg ca lay jàppandi su ma imtisaalu amri yi xëy su war soo bëggee sëñ bi daal tamit dëgg ci yow ndigal yim lay digal di nga ko topp moo tax bëgg nañ sëriñ bi nañ gëstu ndigal li ndigal li nag moo weex tàll ci téere yi lam la wax ci masaali lam la wax ci nahdu lam la wax ci xoqa lam la wax ci ilhaamul wadud lam la wax ci téere yooyu nga xam ne moo ko bind tazawudu sixaar tazawudu shubaan mawaahibul xudduus ay xit atun taqta'u baynal murid ko ci làkk wi nga xam ne li ëpp ci askan wi moom la ñuy wax mooy làkk wolof tudd ñaa ci sàng sëñ Abdourahman macha allah waaw daanaka téere yu bëree bari yuy sëriñ bi ñun ñi féete ndakaaru xam nañ dayo njariñam ca taalibe ya nekk foofu waaye ñi ci xam-xam ñor bu xam-xam ñor nag da koy dégg rek waaye doo jox benn yitte xam-xam ba wuti waxtaan ya ba teew teewlu ko bu mën caa jar loolu nag ku ko yàlla nattoo moom jar ngaa yërëm su ko defee li ñuy li ñuy daanalee rek mooy sànq dañ wax loo xam ne lu lu mat a bàyyi xel mooy diggante sëriñ bi ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñun dañ cee war a mën a jàngee suñ diggante nun ak sëriñ bi nga xam ne diiru li mu fiy nekk yépp pas-pasam lan la mooy leeral liggéeyu yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu daje feek ñu doy waar nag mooy français yi suñ bokk tubaab bi ñëw ci réew mi ak liñ ko tuumaal lépp lenn képp nekkoon seen pas-pas mooy li ñuy wax coloniser jël aw réew tënk ko su ko defee mën di ko exploiter économiquement socialement culturellement ba saa su nekk yow ngay mën a dund ci moom te loolu du lu dakk ba bisu yàlla tey tey la gën a am moo tax tey lañ gën a soxla roy sëriñ bi tubaab bi da koo fekk ak pas-pas tubaab bi fekk kook yitte tubaab bi fekk kooki kilifa te mooy borom tubaab bi bëgg a dox digganteem ak moom waaye dégg nga la sëñ Moussa ko wax amul ko jaxasoog tubaab juróom yaari at yu mat te yàquñu tawhidam ku dul sëriñ Tuubaa nañ mënee yàq nañ bëree pexe waaye jéemal nañ sëriñ Basso mënaluñ ko dara loolu ñun taalibe yi war nañ ko cee ndax tubaab bi tey la fi gën a ne boo gee dajawul ak moom ci mbedd mi sax naan tubaab baa ngee waaye tey télé bi ñaata xeetu télé dugg ci Sénégal ñaata xeeti programme ñoo fi dugg ñaata xeeti jëf ñaata xeeti wax ñoo fiy dugg te bàyyeekoo foofa internet bi tey ban frontière moo am nan lañuy def nag ba am pas-pas bu wér ba nga xam ne yooyu leen di ay mbalit yu sotteeku ci ñun duñu fàbbi ca dara nga xam ne boo fi ko woon sax dem ba seen réew ya mënuñ soppi ci yow dara mënuñ yokk ci dara ndax da ngaa jekk loolu am nañ def am tawfeex jooju am sam benn xarit bu jàngee France nee na jamono yam fay nekk ñoom lañ daan wax mooy fii ñaara fi nekk Touba wala tubaab waaw Touba wala tubaab mooy nga ñëw bokk ci daayira bi muy Touba wala nga ànd ak tubaab bi di tubaab ni ñoom rek nga xam ne da nga ciy gis koo xam ne bi muy bàyyeekoo Sénégal am naa ci ñu ma xam ñoo xam ne bi ñuy bàyyeekoo Sénégal feruñ ijji fer ijji sax defuñu ko waaye dem ca réewi tubaab ya ngir jàng biñ fiy dellu si fer ijji xam ci téere sëriñ bi lu baree bare bari nekk ay murit yu dëggal te fan lañ ko jëlee ca réewi tubaab bi sëñ tubaab amul ndam am na ndam te ndam loolu daa war a gën a yaatu ndax bayal na kilifaam waaram ci jottali liggéeyam boo ñëwee ci bëyit yi loolu lay wax lil Mustafa nawetu maa yu jaddidu sunnatahu al xaraa way ni ahmad li ma tax a jóg mooy beesal sunna yonent bi alayhi salaatu wasalaam sunna nag laay wax na ñu bari xamuñu ko waaw ñu bari xamuñu ko ndax léeg-léeg nga dégg ku la ne lépp loo xam ne lu sosu ginnaaw yonent bi rek moom génn na sunna waaw lépp lu sosu ginnaaw génn na sunna ma ne déet yonent bi làkkuli wolof te yow mi koy wax ay wolof ngay làkk sax yonent bi làkkul wolof te kullu bid'atun dalaalatun wa kullu dalaalatin fi naar daal di koy tekki nag la nga tekki kay yonent kon boo ne woon da nga yore yonent bi làkkal arab rek noppi waaye sunna moo yaatu lool te ku gën a xam sëriñ bi amul gis nga fii li wax wax nazafatuhu kulliya min al-lahwi tahëral mu teg ci ne wa sunnatuhu insha rabbi ubayyun wa sunnatuhu sunnaam nga insha rabbi ndéem soob na suñu borom ubayyinu moom lay leeral si kon kii lum la jàppaloo génnul sunna lu mu la bàyyiloo bàyyil xam ne doo ca amee dara baada salaatin la tazul bil ali wa sahbil udur wa biya jaddi sabil bila idan loolu yëpp di wane ne li ko tax a jóg mooy beesal yoon wa nga xam ne fa la yonent bi alayhi salaatu wasalaam jaaroon beesal gi mu koy beesal nag faw mu ànd ak ay ndigal faw mu ànd ak ay ter ndax mooy li takk diggante taalibeeg moromam su ko defee ñi nga xam ne nag ñooy nekk léeg-léeg ci diggante njàngaleem sëriñ bi ak taalibe yi war ci góor lool ndax di wax mbooloo di la déglu te pas-pasu wax ji nekk leneen lu dul ñu jëriñu dëgg dëgg jëriñu ci sëriñ bi te bu ñu fi bàyyi ko nekk ay taalibe dëgg-dëgg loolu ku ne xam na ne bari na ci yoon xam nga arab dafa sori te ñi ko dégg bariwul ki yàlla defal tawfeex mu dem gëstu ko xam ne sëñ Tuubaa nee na nangam ak nangam ak nangam boo seetloo waxtaankat yu bari li ñuy wax mooy luy daaneel nit ñi rek te xam nga kuy daan doo yëkkati kenn kuy daan doo yëkkati kenn waxal nit ñi kan mooy sëriñ bi lan mooy ay ndigalam lan mooy ay terrain ba buñ fa bàyyi ko mën a topp sëriñ bi topp bu rafet ñun taalibe yéemu nañ ci sëriñ bi ba noppi sëriñ bi yéemeem foo ko natt weesu na ko waaw ne xam na ne kaw nii li xaalixil baraaya aaya aw la du suñ borom yam yéemu nañ ci sëriñ bi di des nag mooy jàngal ñu kan mooy sëriñ bi ak nañ ko war a toppee dañ nodd waaw moo tax lu mat a bàyyi xel daanu baax na lool waaye daanu ci jëfee ndigali sëriñ bi daanu ci bàyyi tëree sëriñ bi mooy daanu gi gën a mat te mag ña daanu gi lañ daan daanu nekkul da ngay daanu yëkkati xaalis joxe xaalis tey la xew te bari na kuy wax lim yàkkamti mooy ku daanu ba làmbali ci poosam joxe am na solo nag mën ngaa teral ku la yée ci sëriñ bi mais li ëppaat solo nag mooy gëstul sëriñ bi xam lim wax xam lim digle xam lim tere nga fas yéene daanu nag ci topp ndigal yi ci bàyyi tere yi su boobaa sax sant yàlla fii lay tàmbalee waaye yàgg moom ba àjjal doo wuteeg sëriñ bi ci dara ndax dara du la gënal wuteeg sëriñ xalaatoo ko sax xel du ko jege te dinaay faral di wax ne buum gi yow taalibe ci sëriñ bi buum la goo xam ne taalibe boo ko yor ndax sëriñ bu ne. du ne tey nga doon sama taalibe déedéet mais taalibe bu ne sañ na ne tey nga doon sama sëriñ léegi nag su buum bi dëgëree su buum bi woowee comme ba nga xam ne at ba du dog loolu ca taalibe mel sëriñ bi mel na li war a mel yow nag boo rafetalee sa toppin rek buum googu du dog àddina du dog àllaaxira misaal bi ci mujjee joxe mooy dafa am ku mës a gént mbooloo mu bay topp ci ginnaaw sëriñ bi nee na bi mbooloo mi bay topp ci ginnaaw sëriñ bi ñu jékki-jékki ci lu mel ni ak lëndëm biñ duggee ci lëndëm gi ba génn mu gis ne sëriñ bi ñu néew ko topp bi mu ñëwee nettali ko sëriñ bi Cheikhuna Cheikh Ahmadou Bamba sëriñ bi dane ko sa gént gi firi na boppam sa gént gi firi na boppam bi ko yàlla indee ci àddina wooteeloo ko mu woote sëriñ bi nee na ci biir woote gi àddina daf koo toppaale nee na bi ko àddina toppee nag am ñoo xam ne li tax ñu wuy si sëriñ bi mooy àdduna miñ gis ci ginnaaw sëriñ bi mu ne ko ñooñu nag fa àdduna yem fa la ñuy loolu musiba la xam nga wax naa sànq fu ko sëñ Moussa ko wax ku ne ci man ngir koom yi ak saayir si ma jox la yooyu sama baatin dellu si baatin bi mooy lan xol bi pas-pas bi yitte ji sell gi biir ak biti loolu la yàlla xool moo tax wax naa sànq bayit bi ko teg la fa rabbu yanzur ilaa ma batana wal xalqu yanzur ilaa ma alana nit ñi li ñuy xool mooy li ci biti yàlla suñu borom nag li muy xool mooy li ci biir bu dee yow nag sa biti rek nga bëgg mu taaru sa biti rek nga bëgg mu defar ci sëriñ bi sëriñ bi yor na ko ba mu doy sëkk waaye sëriñ bi yor na baatin boo xam ne boo ko toppoon te jariñoo ko sa baatin defaru ndax sa baatin la yàlla xool loolu nag taalibe yi di ko bàyyi xel foo ko natt ci solo rek weesu na ko moo tax mu ne la wa zayyinil baatina mawdi an nazar rabbil anami badal aman zahar booy taaral na nga taaral sa biir ndax fa yàllay xool kon na yàlla taaral suñuy biir ba lépp lépp di lu sell biir ak biti def ñu ay dëgg dëggi taalibe Cheikhuna Cheikh Ahmad Bamba Xaadimu Rasuul suñu pas-pas sell suñu yitte sell suñu jaayante sell ci barke yonent bi sallallahu ci barke weeru koor ñu ngi tënk fi kàddu gi di nuyu wat bu baax nag di nuyu sëñ Kara sëñ Ahmad ñu ngi lay nuyu bu baax di la sant di wax asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. ci relation bi nga xamante ne moo dox ci diggante nitu diine yi ak nitu politique wala relation bi nga xamante ne moo am ci diggante diine ak politique mu fas yéene ci indi am njàngat nag sukkandiku sukkandiku ci li nga xamante ne mooy xew ci biir Sénégal mu nekk loo xamante ne lu am solo la ndax lu ñu dund la lu mat a bàyyi xel tamit ci képp koo xamante ne ab jullit nga ndax nga xam naka nga cay doxe euh, xamaa ne ñu fàttali mbokk yi rek ne képp koo xamante ne bëgg nga ñoo topp ci jataay yi bu dee ci rajo yi nga xamante ne moo nekk ci diggante Darou Moukhty ak Touba ak fële ca Niakhène waa Darou Moukhty ak Niakhène FM ñoom waxtaan yi en direct lañ koy def Darou Moukhty tamit dana ko baamtuwaat suba maanaam waxtaan yi bu jàllee tey bu buñ demee ba ci suba sa ñaari waxtu dana ko baamtuwaat ba tey tamit ku ñu topp ci Lamp Fall FM wala Diso FM wala RTS 3 Mbacké Walfajri FM ak Zik FM ak Beno FM ak Jant bi FM rajo yi yëpp ak RFM rajo yi yëpp ku ñu topp da nga mën a lu ñu ci waxtaan wi. ba tey bu dee télévision yi tamit Lamfal TV ak Touba TV ak Mourchid TV ba tey ci internet bi ñu fàttali ne Touba Vision en direct lañuy def waxtaan wi ci internet bi wala Bawol Media kon ñu yox kàddu gi al oustaz Ahmad Mbow su ko defee mu ñëw ci laaj yi nga xamante ne rek moo aju ci li nga xamante ne moom la suñu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu sëriñ bi ñu ngi lay sant di la nuyu ci turu mu assasatul wafa bi uquuqil iman di am mbégte lool ci waxtaan wi di wax ne am nañ ci lu kawe su njot waaye turu mu assas bi yëpp ñu ngi lay sant bu baax a baax di ñaan yàlla mu doon laa jàppale ba li nga yéene ci liggéeyal gu sëriñ bi yàlla defal la ci lu kawe sa njot waxtaan wi am na solo lool solo si tax na laaj yi firndeel na mbokk mi nee na ginnaaw bi mu dégloo si waxtaan wi daf doon laaj nan lan mën a def ba langue wolof nu koy jàngale ci école yi réew mi. ëpp ci xale yu réew mi fa lañuy dooree am jàng te xam-xam boo seetloo balaa ñu ko jàng ci lekkool bi dañ lay njëkk a jàngal aw làkk soog lay jàngal xam te moo xale bi ñëw ci l'école bi am na làkk bu mu indaale waaye làkk wu jëfandikoo ba jàngal ko weneen làkk soog koy jàngal xam-xam. te bu fekkoon wolof bi indaale ci nga koy jàngal rek da ngay daal di daleek moom rek ci jàngal ko xam-xam niñ mën a def nag lu dara lu dul l'école bi dafa am ñu ko yàlla dénk te mooy nguur gi kase ñoo ko ci mën a dugal li ñuy ñaan nag mooy yàlla may ñu njiitu réew boo xam ne dafay moom boppam bu wér a wér ba nga xam ne kenn du nekk ci ginnaawam di dogal ci moom dara su boobaa Sénégal bu fekkee moom la boppam dëgg-dëgg ci aw làkkam lay jàngee ndax amul benn réew bu suqaliku làkki waa réew ma la ñuy jàng mboolem réew yi suqaliku ci àdduna rek seen làkk moom la ñuy jëfandikoo du tee nag jamono ubbeeku na ba nga xam ne am na làkk yoo xam ne ku sa njàng sori mën na ko ñàkk gëstu lu mel ni français lu mel ni anglais lu mel ni arab mooy làkk yi nga xam ne boo seetloo ci àdduna bi moom la ñuy gën a jëfandikoo waaye làkk wi sa làkku réew nag moom moom la ñu war a jàngee ci réew yi yàlla na yàlla defal tawféexu am njiitu réew moo xam ne gëm na ne ci biir l'école bi làkk réew mi dafa a dugg su boobaa rek dana daal di mën a jërëjëf mbokk mi dafay laaj mu ni ndax sëriñ tuubaa def na téere boo xam ne ci wolof la ko bind. waaw bu fekkee sëriñ bi la moom daanaka bu dee téere yiñ ci xam yépp ci arab waaye daan na tombal mag ñi nag ci wolof su ko defee yooyu am na mag ñoo xam ñoo ko daan wattu di ko bindaat waaye gisuñ benn téere boo xam ne sëriñ bee ko bind ci wolof. waa loolu lañ ci mën a wax waaye daan na tombal mag ñi nag ci ci ci wolof su ko defee mag ñi di ko wattu di ko bindal seen bopp ñoom waaye duñ ko tuddee téere waaye lu mu wax la rek jotaayoo kook ñoom ñoom ñu dem bind ko waaye téere yi moom yépp ci arab la daanaka. jërëjëf mbokk mi nee na da doon laaj ba xam ndax seet na maanaam wér na ni li ëpp ci réew mi rek maanaam ABC la ñu gën a xam. waaw loolu moom dafa am agence bu ñu tuddee ANSD. mooy agence nationale de la statistique et de la démographie ñooñu ñooy gëstu lu bare bare ci wàllu statistique ak mbir mi réew mi li fiy doxee ñoom ñoo wax ne sénégalais yi bu ñu dee cent pour cent quatre vingt pour cent yëpp l'école française lañ jaar. te loolu neex naa gis xam nga tey rajo wala télé buy wax arab gisoo ko fi te bu fekkoon li ëpp ci askan wi dégg nañ arab kon léegi nga gis ko waaye gis nga télé yi lan la ñuy wax wolof français parce que li ëpp ci réew mi wolof lañ dégg. ña ca tanewaat mooy ñi dégg français rek te ñoo gën a néew sax ñi dégg wolof moo ëpp fuuf aba jadda moom ñi góorgóorlu ci daara ji te mën nga faa yàgg lool te xëy na luñ la làkk ci arab doo tontu ndax arab dafay làkk bu xaw a jafe nag ndax mën ngaa yàgg ci daara te du tax nga dégg moo tax ñi ko dégg ñoo gën a néew ñi xam ABC daal moo ëpp ñi xam aba jadda ci réew mi ataw ahlahum bil mu'jizati tafannunan fa yaa laytakum ta'tuuna bil kalimati yont yàlla isa day laaj ba xam ndax ab français la wala ban langue la woon yonent yàlla Isa waaw bu ñuy wax ci wàllu xeet ab nasaraan la woon moo tax booy gëstu yenn téere sa naan le nazaréen euh, Jésus de Nazareth ab nasaraan la woon waaye nag ab jullit la woon ndax diine yàlla mooy lislaam sharia yi ñoo bokkul rek waaye lislaam la yàlla lay jox kum mësa yónni ba ci yonte yàlla ibrahim dégg nga ci alxuraan suñu borom ne maa kaana ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan walakin kaana xanifan musliman gis nga yahud mooy xeetam yonent yàlla Iisaa nag xeetam nasaraan la woon loolu lañ ci wax. jërëjëf mbokk mi da doon laaj langue wala fan la bàyyi ko. waaw loolu mi ngi woon sax ci biir waxtaan wi ndax dafa bokk ci alxuraan suñu borom dafa dafa dafa dafa wax ni wa min ayatihi xalqu samawati wal ardi waxtilaafi alsinatikum wa alwaanikum dafa bokk ci kawtéefu suñu borom yi nga xam ne moom moo ko sàkk mu njëkk a ne asamaan ak suuf ak wuute bu seen làkk yi wuute moo tax làkk doo dox mukk ba ne ci kii la bàyyee ko waaye kii maanu suñu borom la rek moo ko sàkk wàcce ko fi kasa loolu lañ ci mën a wax te aaya bi dëggal na ko bokk na ci aaya suñu borom sàkk gim sàkk asamaan ak suuf ak wuute gu suñu làkk yi wuute kasa jërëjëf mbokk mi nee na nan lan mën a def ba murid yii yooyu jamono ji mel ni murid yi sëriñ bi bindoon ci ñoom ay téere ni ki sëñ Mahmoud Mbegere ni ki ni ki waaw loolu de moom mooy farlu rek ak gëstu sëriñ bu wér-wér te ànd ak kilifa gu mat kilifa ku ànd kilifa gu mat kilifa te mooy la sëriñ bi dénkoon mag ñi ne leen ñi ñëw ci yéen ànd ak yéen ngir man rek fa ma leen tegoon nangeen leen fay teg waaw ku topp koo xam ne sëriñ bi defar na ko ba mu defaru defaru rek ku ne xam na sëñ Balla Fally Dieng bi waa ji ñëwee ci sëñ Tuubaa ne ko damaa bëgg ku ma defar sëñ Tuubaa dana ko defar taqoolu laaj te jamono ji ma tollu mënumaa taqoo kenn dangay ngay seeti ku ma defar nga taqoog moom kon nañ seeti ku sëriñ bi defar war a koo xam ne leer nañu defar googa rogalaat na ci moom nga taqoog moom rek bu yàggee rek li nga mel ni mag ña loolu ci wax jërëjëf sëriñ bi ba tey kii daf doon laaj xam naa moom la ni mujjë laaj yi jeexul waaye waxtu yi moo mel ni moo xat dafa doon laaj mu ni ndax ñàkk jàng arab rek man naa sabab demuk nit ki sawar loolu li ma koy tontu mooy woyu sëñ Moussa Ka dafa wax ne day fekk ku mel ni man jàngul liggéeyu mu seexal sol ko xam-xam mook boromam day fekk murit bu dof bu tilim ferul baax mu fóot ba mu set tafal mbooloo borom kooku xam nga jàngul dara waaye daje ku baax rek sëñ Tuubaa dana yowmal xiyaam da nga fay rus wala nga ànd ak ku yàlla rus wala yàlla yàlla da lay rus wala nga ànd ak ku yàlla rus wala yàlla rus loola lam ca teg mooy fa ngay jaar ba yàlla ruus la nga fekki ku yàlla ruus nga ànd ak moom moo ko gën a yomb kon ñàkk ruus ëllëg daal li ci gën a gaaw mooy ànd ak ku yàlla rus rek waaye tënk tënkuwul daal dégg arab taxut a mucc ñàkk dégg arab it terewu ca mucc yàlla suñu borom daal mooy xool ku ko soob muccal ko laysa aleyka hudaahum walaakin allah yahdi man yashaa yàlla nañ yàlla bokk boole ci ñi muy gindil boppam hmm? loolu rek am solo